ahmad ibn muhammad at wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariqati al-faa'iziina amma ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu leen di di leen ziyaara di leen baalu xaq ñaan subhaanahu wa ta'aala boo leen jéggal kon insha allahu taala tey waa comme président dafa ngànt léegi xam naa insha allahu taala dañuy dellu si waat ci kunuz yi euh, alhamdulilah jotaay bi weesu jeexaloon nañu xaaj bi nga xamante ne moom moo nekkoon euh, awalimul insaan maanaam gisoon nañ euh, ak itlaaq wa taqyid gis nañ léegi awalimul insaan léegi day dañuy dugg ci beneen euh, chapitre muy beneen dog boo xamante ne bu mag la bu rëy rëy la euh, boo xamante ne mi ngi tudd umumur rahma umumur rahma mooy matalek yërmande gi maanaam ni nga xamante ne noonu la yërmande gi mate lépp fees lépp te dara dara dara dara amul lu xew lu dul ne yërmandeeg borom bi subhaanahu wa taala dafa rax ànd ak mbir mooma ba xamante ne euh, loolu nag waxoon nañ ne Euh, ci jotaay bi weesu ne insha allah bu ñu koy tàmbali dinañ leeral ne masala la boo xam ne zawqiya la waaye du masala ilmiyatan mahda maanaam lan mooy masala zawqiya masala zawqiya mooy masala la boo xam ne ajuwut ci xam-xamu kese maanaam du ne rek euh, dañ naan mbir mi argumentation bi lii la affaire yi dafa ànd ak logique sàngam wala yu mel noonu déedéet maanaam mooy loo xamante ne dañ koy mos rek xam nga xam-xam yi ñuy mos maanaam yi nga xamante ne euh, ak mos mooy tax nga xam ne lii ndàngam la am nañ ci boroom ci xeeti xam-xam yi la bokk mooy tey par exemple euh, ni muñ wexe ni mettee ni euh, masalan mer ni mu mel ak mbégte ni mu neexe maanaam mbég nit ki nga xamante ne am kontaan na ak par exemple ni ak par exemple ni nga xamante ne noonu la euh, euh, suukar maanaam cafka gi nga xam ne moom la am ak yu mel noonu loolu nit ki mënoo ko expliquer expliquer expliquer ba mu xam mbir ma na mu demee ca dëgg dëgg dëgg maanaam faw nit ki balaa mu koo mën a xam dëgg dëgg dëgg daf koy mos loolu moom mooy zawq loolu moom mooy zawq mooy loo xamante ne mooy la gu faw danga koy mos feet nit ki mosu ko rek du ko xam Euh, ce qui fait mbir yu bari mën nañu saf suukar ngay wax nit ki ne ko par exemple euh, meew maanaam meew muñ suukar nga ne ko meew mi dañ dafa saf suukar keneen ki nga ne ko café gi daa saf suukar ki ci des nga ne lem daa saf suukar et cetera kii nga ne ko boisson bi jus d'orange bi daa saf suukar et cetera keneen ki nga ne ko attaaya dafa saf suukar ñoom ñëpp kon am na lu ñu bokk mooy la mooy saf suukar mais ba tey waxuloo ko dëgg-dëgg lan mooy suukar maanaam euh, cafka gi nga xamante ne moom moo am ak sentiment ak yëg-yëg bi nga xamante ne moom moo am fii rek yow loolu rek nga ko xamal mais ba tey euh, jëmmi suukar moom bu ko jëloon ba mos ko moom jëmmi suukar ci lay doog a xam lan mooy suukar mais yeneen yi ci des yépp dina ci am ay. Euh, Euh, ay aperçu ci suukar parce que lu tax parce que saa su ne day raxe maanaam meew mi bu safee suukar itam day rax cafkay meew mi attaaya ji su safee suukar day rax cafkay attaaya ji et cetera maanaam topp ko ci loolu yooyu nag la ñuy wax maanaam yooyu euh, mbir la yu ñuy mos moo tax euh, boo ko xoolee dañ naa nag attaaya après ñu ne meew après ñu ne jus après ñu ne café wala yu mel noonu mais suukar ci jëmmi bopp wala lem lem nag moo ci gën a jege amaan na ci yooyu yëpp ci suukar ci jëmmi boppam te ba tey am na cafkay boppam kon euh, buñ nee suukar nangam dafa saf suukar loolu exemple la rek pour ñu mën a xam lan mooy zawq lan mooy goût maintenant tey imagineel ñu waroon a def étude di waroon a jàngat suukar tey buñ ko doon expliquer cafka gi ana naka la mel maanaam tey fi mu toll gis ngeen loolu ni muy xaw a naqaree euh, lijjanti maanaam masala bi ñu nekk maanaam noonu la xaw a naqaree lijjanti waaye ba tey euh, ndax nit ki ko mos rek moo koy xam te kooku rek la concerné concerné wul ñeneen ñi nga xamante ne amuñu euh, amuñu sensation boobu àgguñu ci niveau bu ñu amee bu ñu mosee loolu luñ ci mënti wax ak lu mu mënti toll faw dana des loo xamante ne nit ki moo koy maanaam ci ci ci avancé wu maanaam ci ci évolution spirituelle am mooy mën a dem ba yëg dëgg-dëgg mbir mi naka la nekkee ci dëgg-dëgg ndax ñi nga xamante ne noonu la amee maanaam noonu la ñuy mose masala bi ci côté maanaam euh, côté euh, masalan euh, yërmande ne nga xamante ne loo gis rek yërmande yàlla daf cee am noonu la amee tamit ñeneen ñi nga xamante ne ci beneen volet bi ñoom côté wu mbugal bi la ñuy gis maanaam mooy ne lu nekk rek euh, lu war a mën a tax la ba nit ki yàlla mbugal ko moo tax Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu ta'ala anhu mi ngi nettali nee na dafa am benn nitu yàlla bu mag boo xam ne ci waa ahlu diwaan la bokk ku mu tasee loon Makka nee na mu gis waa ji su tegee benn tànk bi. dafay yëkkati beneen bi ci des hésiter taxaw hésiter hésiter hésiter ba yàgg mu doog a teg doog a jël beneen bi teg yëkkati hésiter hésiter ba yàgg mu doog a teg beneen tànk bi nee na ma ne ko waa diw yow li la dal nii yow lii ngay def nii lu mu doon mu ne ko man de damay def saa yu ma gisee su ma toogee damay xalaat ne sama borom daal subhaanahu wa taala en fait yàlla daf maa defal may boo xamante ne lépp nit ñi dama koo xam maanaam lépp yi su ma gisee nit rek léppam laay xam lépp ba pare xam yi yàlla dogal ci ñoom mais aussi xam yàlla daf may wan secret bi tax mu dogal loolu ci te su ma gisee nit ku ma gis nag léppam laay xamee noonu ba mu des que ni yàlla daf ma daf ma daf ma wan yëfi nit ñëpp ba pare nëbb ma sama yof man léegi may xalaat ne amaan na li waral loolu mooy mbaadu yàlla daf maa nar a maanaam moo tax mu nëbb ma samay mbir et may def attention ba nga xamante ne lu ma nar def rek ma ni peut-être que lii mooy nekk cause fi ma yàllay jaare pour alak ma maanaam pour yàq samay mbir moo tax même bu ma yëgitee tànk bi balaa ma koy teg muy hésiter di moytandiku maanaam ngir di teewlu bañ euh, maanaam bañ nekk ci xaal boo xamante ne foofa maanaam yàlla mën na ma faa maanaam yàlla daf fay jaaree maanaam euh, yàq sama mbir sànq ma alak ma mu ne ko nag euh, maanaam mu delloosi ko ne ko waaye nag defal attention parce que xaal bi boo ci nekkee mën na la yóbbu ba nga weddi yàlla maanaam mën na laa yóbbu ba nga nekk nit koo xamante ne da am yaakaar bu tas ci yërmandeeg yàlla maanaam dootoo amati benn yaakaar ne yàlla mën na laa yërëm te loola bu xësee ba am mën na laa dugal ci weddi yàlla comme li ko alxaana wala ya'asu min rawhillahi illa al qawmul kafirun yéeféer yi kese kese kese ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom dootuñu amati benn espoir ci yërmandeeg yàlla loolu moo tax xaal boobu xaal bu dangereux dangereux la maanaam dem ba jàpp ne man de façon bon naa ba pare ni ma mel da ngay waaru man loolu dootuma kiiwati man xamam kay xam naa ne moom yi ma mës a def ci àdduna yëpp sawara rek laa mën a dem nangam nangam yàlla moom faw mu duma ma nangam loolu xaal bu garaaw a garaaw la maanaam nit amul xaal bu muy nekk boo xamante ne war naa mën a taxaw di xalaat loolu lu mën a def lu mu bon bon bon bu mu wax ne mérité na dara lu bon ndax yàlla rek mooy yërëmaate te mën naa yërëm ñépp te yërmandeem yaatu na ba daj na lépp euh, loolu mu ko jàngal nag maanaam xaal boobu loolu mu ko jàngal leer loolu moo delloo ci xelam maanaam moo delloo ci xelam mu daal di normalaat euh, loolu nag dafa am tamit ci beneen côté bi maanaam euh, am yaakaar goo xamante ne dafay jéggi dayo de telle sorte que ba pare surtout bu tegu wut ci dara loolu xemmem lay daal di tudd euh, bu boobaa loolu nag mën na dangereux mën na dangereux ci nit su fekkente ne day toll foo xamante ne tout le temps day am yaakaar ne maanaam moom jàpp na ne daal ay affaire am baax na ba pare ma nga àjjana hmm. moom fi mu toll daal daanaka dee daal a ko dese waaye moom ma nga àjjana moom ba pare ma waaw kañ kañ la koy dugg ak yooyu xëy na bu deewee rek waaye dee gi daal a des. Euh, loolu baax na situation loolu noonu baax na ndax rafet njort la ci borom bi subhaanahu wa ta'ala mais fan lay bone mooy fi muy bone mooy soo nee soo toogee nag ne voilà lool dama ciy sukkandikoo ngir mën a def lu ma neex ngir mën a def lu ma neex en fait kooku noonu amul yaakaarul yërmandeeg yàlla kooku yaakaarul yërmandeeg yàlla lu tax li tax yaakaarul yërmandeeg yàlla mooy. Euh, mooy ne dafa yërmandeeg yàlla dafa da dafa ànd ak maanaam di jëf-jëf ju baax maanaam yërmandeeg yàlla yàlla ki mu yërëm maanaam yërmande gi nag maanaam yërmande gi ñuy wax fii nii bokkut ak yërmande gi nga xam ne moom la ñuy traité ji après yërmande ñun gi ñuy wax nii mooy yërmande yi nga xamante ne mooy day tax yàlla jël nit ki yóbbu ko àjjana. maanaam yërmandeeg yàlla gi yegg ci fu muy jëlee nit ki di ko yóbbu àjjana ki ko yaakaar mooy ki nga xamante ne lay def parce que kooku moo yaakaar na ne yàlla dina ko yërëm waaye ci amul benn yaakaar ci ne yàlla dana ko yërëm kookoy nekk ci lu bon kookoy nekk ci lu bon tey fi mu toll boo yaakaaree ni euh, patron bii de dina la fay bu weer wi deewee di nga xëy di di liggéey si boo yaakaarul ne danay fay nag ci ngay toog sa kër. daan ne man du ma xëy parce que patron bi bon wóorul moom ñoom da ngay waaru boo moytuwul du ma fay daf ma nar a liggéeyloo ba weer wi dee ci maali foro kooku moom mooy toog këram mais ki nga xamante ne yaakaar na ne patron bi dana ko fay bu weer wi dee kooku moom day dem di xëy maanaam loolu tamit maanaam ki nga xamante ne dafa jàpp ne yàlla dana ko yërëm kooku day liggéey day def lay tax comme ni ko Alxuraan waxe ah? innal ladina amanu wa amilu salihati wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm gëm gu dëggu tey jëf jëf ju baax te def yulli seen day ak coono di xeex ci yoonu yàlla mu ne ñooñ ñooñ ñi nga xamante ne yaakaar nañ yërmande ak yàlla wala wa ahsanu te ñuy rafetal ulaika ñooñu yarjuna ñoom yaakaar nañ ñoom ñooy ñi yaakaar yër rahmatallahi yërmande yàlla maanaam kon da ngay gis ne lëkkale gi mu lëkkale yërmandeeg yàlla daf koo lëkkale ñi nga xam ne dañuy jëf-jëf ju baax dañuy gëm di jëf-jëf ju baax ba pare euh, di di di def seen effort yu ñu mën yulli seen dayeg coono ba pare di di sellal di rafetal ñoo ñooñu ñoo yaakaar yërmandeeg yàlla ce qui veut dire que ku melut noonu rek yow yaakaaroo yërmande yàlla parce que yaakaar comme ni ñu ko waxee sànq loolu benn affaire la mooy mooy salarié bi ma leen wax léegi kooku yaakaar lay am amma keneen ki ki nga xamante ne moom mooy euh, mooy euh, beneen waa ji ci des moom xemmem lay dunde maanaam ki nga xamante ne day toog daal jàpp na ne euh, patron bi embauché na ko mais moom daal du dem du dem daal du liggéey yi du dem ba pare nag di toog di xalaat naan ndeysaan bu salaire bi to wadda waddee bu salaire bi waddee maanaam kooku kooku kooku xemmem lay dunde loolu la ñu naan xemmem voilà kon euh, niki noonu lii lii dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa am solo maanaam ñu ñu ñu bàyyi xel point boobu balaa ñuy dugg fenn maanaam point bii nag ak lu mën a xew lu ñu mën di wax bu ko kenn fàtte point la boo xamante ne dafa essentiel bu ko kenn fàtte mooy ne. ki yaakaar yërmandeeg yàlla ak ki nga xamante ne xemmeem lay dunde euh, masala bi nag li tax mu am solo kii bi masala zawqiya la gaa mais li tax mu am solo mooy day tax ngay gis yërmandeeg yàlla ci lu ne ba ci nattu yi ba ci problème yi ba ci xat-xat yi ba ci coono yi ngay gis ne yërmandeeg yàlla mooy daw fu ne comme ni mu ko waxee inna rahmati wasi'at kulla shay'in sama yërmande day moom yaatu na ba daj na lu ne ba daj na lu ne euh, waaye euh, balaa ñuy yeggale foofu mu am beneen mbir bu ñu jot a wax bu ñu war a wax maanaam mooy ki yaakaar maanaam le fait ñuy war a leeral nit ñi ne leen yërmande yàlla day am na euh, waaye mbugal tamit am na te mbugal googu noonu ci yërmande yàlla gi la bokk maanaam tekkiwut ne. maanaam nit ki yàlla mbugal ko tekkiwul ne yàlla yërëmu ko loolu daa wara leer euh, li tax mu loolu am solo maanaam ci la ñuy mën a déggee masala bii ñu ne ah comme li maam Ibrahima ala nabina alayhi afdalu salaatu wassalaam wax ne yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fa man de inni dëgg dëgg nag ragal na an massaka ci mu laal la azaabu mbugal min ar-rahmaan bu tukkee ci yàlla bi fees dell yërmande maanaam nga gis ne ndekete mbugal sax mbugal ci turu yàlla yi ci xadara bi mu génnee mooy rahmaan maanaam yër maanaam moom mi fees dell yërmande maanaam ngir jëmmi amal ko gi ak it ne yàlla yitte gi mu yittewoo ci nit ki moo tax mu mbugal maanaam ki nga xamante ne daf ko faalewu ko joxu ko importance amalul kooku maanaam kooku amalu ko sosu ko indiwu ko ci maanaam ah daf ko bàyyi ci néant maanaam ci inexistence waaye kamu indi fii rek maanaam mooy bëgg na ko sopp na ko def yittewoo na ay mbiram te jëmmi yàlla yittewoo say mbir loolu moom mooy dayak yërmandeeg yàlla maanaam loolu yërmandeeg yàlla gu kawe la waaye yërmandeeg yàlla googu xam ngeen ni taxut kenn dem àjjana maanaam boobu maanaam kon ñu bàyyi xel ne yërmande yàlla ñun gi ñuy wax maanaam bi ñuy traité ci suñu masala bii nii ñu ne suñu bunt bii boobu yërmande yàlla la bi nga xamante ne dafa fees dafa mattale lépp et que importance bi mooy lu nekk looy gis lu nekk nga gis ci yërmande yàlla waaye euh, ñu gis ne euh, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu bu nit ki daan ñëw ci moom Euh, tout le temps da lay déglu nga wax maanaam ci sa wax bu gisee ni yow da ngaa dal xel maanaam sa xel daa dal lool da ngay gis mu di la fàttali lay tax maanaam ak di la jàjj di la soññ ak di la wax loo xamante ne day tax nga ni hé man day suyee boo ma gën a góor góorlu parce que bu ma defut attention damay alku waaye su gisee nii Euh, da nga ñëw ànd ak tiitaange ànd ak njàqare ànd ak jaaxle googu et cetera nga gis nag mu yóbbule ci beneen volet bi non yàlla baax na yàlla yaat na yërmande et cetera wax ak yow ci anam goo xamante ne booy génn da ngay sa xel dalaat nga amaat ngolaa nga sa xel dalaat loolu mooy ñaari volet yooyu faw la maanaam faw mënta ñekk ñaari volet yooyu ñu koy naawe ñu koy naawe naawe euh, kon euh, point bi point la boo xamante ne am na solo day ak solo goo xamante ne euh, bu ñu ko ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax euh, te xam ne maanaam te te te te xam ne masala la boo xamante ne zawqiya la waaye lenn lu ci nekk daan ci du ñàkk ñu am lu luñ ciy ñëw ci leeral ci biir maanaam wax yi nga xamante ne moom lañ ciy wax yooyu dinaa ci ñëw ci bu ñu njëkkee wax wax joo xamante ne mooy yi gën a lënt insha allahu taala ci bunt bi maanaam kon bunt bi ak bunt bi ci tegu yépp maanaam mooy euh, yaatu njéggal borom bi subhaanahu wa taala siatul maghfira boobu tamit beneen bunt la bu ci tegu ñaari bunt yooyu yépp insha allahu taala dañ ci ñëw euh, ngir euh, ci bu ñu ci bunt ci ci leeral Euh, bu njëkkee gis li nga xamante ne maanaam moom mooy mën a lënt ci mbir mi wala problème bi ci gën a rëy ma ñàkk compréhension bi gën a mag bi mën a am ci biir mi euh, beneen mbir bi nga xam ne mat naa fàttali mooy ne dañoo lëkkaloo ak chapitres yi ko yi leen jiitu chapitres yi leen jiitu boo leen xoolee daanaka dañuy tax nit ki maanaam dañuy wan nit ki li aju ci wàllu itlaaqam ak taqyidam ah ak le fait que maanaam surtout maanaam mu war a nekk koo xam ne boroomi ambition la xam ne borom bi subhaanahu wa taala da koo beral loxo maanaam def ko doomu aadama muy doomu aadama mu jël ruux boppam euh, wol ko ci moom mu may ko loo xamante ne mayu ko kenn ba ci malaaka yi mu defal ko maanaam et cetera mu war a nekk koo xamante ne kon dafa war a bàyyi lépp ngir jublu ci yàllay kese ndax yàlla soxlawul maanaam ci doomu aadama lu dul boppam maanaam yàlla euh, lenn lu ci nekk daf lay euh, daf lay soxlaal boppam maanaam wala mu soxlaal la wala mu préoccupé la ci yoo xamante ne taxu koo am solo noonu maanaam ci loo xam ne dalaa laa kulli xaalin doomu aadama moo ko ëpp valeur maanaam lu ne boo ko toppee rek ca lam yóbbu yow nit yaa ko ëpp valeur ba mu des yàlla yàlla moom boppam la la bëggal maanaam moo tax it yow da ngaa war a bëgg lu dul maanaam da ngaa war a jublu lu dul ci moom kese moo tax moom du kontaan ci yow ci nga par exemple sa yitte yëpp nekk par exemple nooy def ba dem àjjana nooy def ba mucc ci sa war a nooy def ba am euh, euh, mbiru àdduna yi ak yu mel noonu yàlla loolu du ko kontaanloo ci yow li koy kontaanloo ci yow mooy nga wut ko moom moom kese. Euh, comme que mbir mi nag noonu la demee maanaam ce qui fait ñii dina leen teral dina leen yóbbu àjjana ba xéewala leen et cetera waaye ñi nga xamante ne ñoom lay kontaan ci ñoom moom vraiment bëgg na leen kontaan na ci ñoom lool mooy ñi nga xamante ne ñoom dañ koo dëgmal ci moom kese te ñu bëgg ko te leneen raxuñu ci bëggam gi leneen voilà seen li ñu bëgg yépp ci yàlla lay concentré wu te ci yàlla rek la ñuy dem loolu moom mooy li nga xam ne lu mata bàyyi xel la loolu nag yow soo gisee ni yàlla yërmandeem dafa yaatu te lu ne xaj na ci man mii sax xaj naa ci maanaam gis gi ngay gis loolu moom moo lay wow maanaam euh, euh, euh, te te amul benn mbir benn situation bu mën a désespérant amul c'est-à-dire que buntu bi bokk na ci njariñam yi gën a mag mooy loolu mooy situation boo xamante ne désespoir daf cee war a mën a juddoo amul amul lu mbir mi xat xat xat lu mbir mi garaaw garaaw garaaw boo demoon sax bay dee fekk sa àdduna yëpp rey nga million ngi nit góor jigéen nga sa àdduna bi yëpp njaaloo nga junni yoon garawul war ngaa mën a yaakaar yàlla amul problème dellu rek ci yàlla ndax yërmandeeg yàlla mat na dafa yaatu ba ëpp lu ne yow yàlla moom da yërëmaate parce que moom mooy kii yërëmaate yërëmu la parce que yow da ngaa def lu tax mu yërëm la daf laa yërëm parce que moom moo melowoo noonu di yërëmaate donc loolu maanaam nga di ko maanaam ya loolu noonu nag yërmande gi nag yow looy gën di am yaakaar ci yërmande googu di gën a conscient ci ni mu yaatoo yàlla tamit di la gën a ubbil buntu yërmande di la gën a may loo xamante ne yow ci sa bopp sam xel matu ko woon da ngaa foogoon ne existé wul waaye itam wala boog mosoo imaginer ni war naa mën a exister waaye itam mboole mbindeef yi bu ñu dajaloo woon di xalaat ci sa place du ñu mën a xalaat ne. lii loolu la yàlla defal war naa mën a exister loolu nag li koy mayee muy yërmande conscient bi nit ki di conscient ci yërmande yàlla gu yaatu googu noonu te xam ne ak moom nu mu manti mel bu mu jàpp ne bu mu jàppee bu mu conscient ci moom ci bu mu bu mu bu mu jàppee ne moom mooy moom dara la ci mbir mi na jàpp ne yërmandeeg yàlla moo fi ne te yërmandeeg yàlla naka jekk yàlla noonu la meloo te moom dafa indépendant ci existence am waaye dafa indépendant ci existence mbindeef yépp ndax mbindeef yëpp balaa ñuy exister yàlla dafay nekkoon nekk moom kese ki yaatu yërmande ba pare ki di ma maanaam ki nga xam ne dafa fees dellu yërmande comme que mbir mi nag noonu la demee kon yow nga ne fi ak mu bañ fee ne nga bañ fee nekk nga def lu baax ak ngay def lu bon ñoo yem ci côté boobu ci moom. sauf que yow dañ lay wax rek naan la deel sabab lu del def lii del def laa comme li nga xam ne noonu lañ ko waxee sànq ci ci ki yaakaar saleer bi ak ki nga xamante ne yaakaaru ko ñoom ñaar bu lu ñu bokk attitude bi ñuy am ci bu ñu leen embauché euh, kon nga jàpp nga nga war a xam ne yow en tant que maanaam en tant que doomu aadama euh, lu nekk amul dara lu la jomb amul amul lu la jomb amul parce que yàlla rek moo koy joxe keneen joxewu ko yàlla rek ko fi nekk di ko fi joxe amul kon te moom yërmandeem yaatu na yaatu goo xamante ne euh, ñëpp xaj nañ ci d'ailleurs dafa làmboog ñëpp sax nit ki tey bu bëggoon sax yërmande yàlla googu bañ koo laal moom ci jëmmi boppam moom ci jëmmi boppam su bëggoon yërmande yàlla googu bañ koo laal du ko man comme ni nga xamante ne tey nit ki su taxawoon ne bëgguma yàlla wërsëgal ma moom ci jëmmi boppam su bañoon yàlla wërsëgal ko du mënta ne du mënu ko bañ noonu la tamit deme ba nga xamante ne moom ci jëmmi boppam su bañoon sax yërmande googu laal ko moom du ko man kon am nañu lépp pour war a mën a yaakaar am na lépp war a mën a yaakaar am nañ lépp pour war a mën a xam ne lu mënti xew ci lu ñu mën a nekk borom subhaanahu wa taala yërmandeem yaatu na yaatu koo xam ne mën nañu ciy génne dugal ñu ci foo xamante ne maanaam mu ëpp jàmm mu ëpp xiiwal niki noonu maqaama ñun lu ñu doyadi doyadi doyadi suñu jëf lu mu bon bon bon bon bon loolu tënkul yàlla ndax yàlla suñu bëggee yegg jël ñu maanaam yeggale ñu ci moom boole ñu ci ci ci boppam dugal ñu ci xadaraam su ko bëggee moom ci boppam mooy def lay tax maanaam moom moo ñuy jëlal boppam indi ñu yóbbu ñu fa ba pare teg ñu ci condition yañ fay nekkee kon mbir mi du du ci ñun la aju ci moom rek la aju waaye ñun lu ñu mënti def effort def effort def effort jamais au plus grand jamais mënuñu ko atteindre parce que yàlla mënuñoo am ñun mënuñoo jëf lu ñu yeggale ci moom man tamit kon moom mooy def suñu bëggee yegg yeggale ci moom moom moo ñuy jëlal boppam rek xëccuñu ci boppam mu jeex te loolu nag borom bi subhaanahu wa taala am na kàttan ak sañ-sañ ci def ko ci loo xamante ne moo gën a gaaw xef ak xippi mbir mi nag segam noonu dong la deme ku nekk mën ngaa yaakaar kon loolu ak mbëmbëstal la goo xam ne mënu ci woon a ñàkk léegi kon moom mu ne umumur rahma al imam Salahuddin Tijaani radiyallahu ta'ala anhu warda wa nabihi mu ne umumur rahma yër maanaam matal ak yërmande maanaam umum mooy mala mooy loo xamante ne euh, dafa dafa daj lépp dafa global dafa général élément wu bu nekk daf koo laal loolu mooy umum univers bi yëpp élément wu univers bi yëpp yërmande googu da koo laal Euh, mu ne kon umumu rahma fii kon euh, mu ne warada rot na fi saxeexe ci saxeexe mooy ne euh, bu ñu waxee ci bu ñu naan nangam warada fi saxeex rot na ci saxeexe li muy tekki mooy mooy ci saxeex imam Bukhari wala ci saxeexu imam Muslim wala ñoom ñaar ñëpp loolu lañuy wax naan war a daf fi saxex nangam mi ngi ci saxe mooy laa ahada amul kenn bu ku gën a sopp yi jëm ci moom yàlla maanaam jëm ci moom al midhatu akuk tagg ci buur yàlla ta moom moom maanaam amul kenn koo xamante ne fa aw tagg da neex amul xam nga xam ngeen ni tagg aw tagg euh, du ma ne ñépp ko bëgg mais kenn bañu ko ah <laughs> aw tàgg kenn bañu ko maanaam éloge euh, en fait euh, en fait bañuñu ko mais dañuy gêné wu voilà dañuy gêné wu ci si tagg gi danañ tey yéene mais du ne dañ koo bañ voilà modestie moo koy indi te modestie googu nag nit ki lu muy en fait ay étape la dafa am étape boo xam ne nit ki bu fa yeggee boo ñu koy tagg bu ci nekkee bu koy tagg moom day gêné wu day am problème ngir modestie boobu moo koy laal mais lu muy gën di yéeg di dem nekk ci xadara yàlla bi ci péeyu yàlla bi lu mu fay gën di ne da ngay gis day dem benn moment bu ñu koy tàgg moom day kontaan lu tax muy kontaan parce que du gis ne moom la mais day gis ne yàlla moo ko mel lool ni tax ñu koy tàgg moom ngëneelu yàlla googu lay gis jëfu yàlla googu lay gis xéewalu yàlla googu lay gis moom looloo koy kontaan lool du gis ne moom dara la ci maanaam moom lool moo tax muy kontaan ne ñi ngi wax ay ñi ngi tagg yàlla maanaam moom loolu lay gis ñi ngi wax yàlla ñi ngi ñi ngi ñi ngi wax ay affaire yu garaaw maanaam moom loolu lay gis loolu moom moo tax ci njaalbeen gi ci njaalbeenu suluk gi maanaam sóobu gi tagg gi day gêner nit ki waaye ci mujjantalu soobu gi tagg gi day kontaanloo nit ki voilà daf de am na sax ci niveau bu mu yegg moom ci jëmmi boppam moo koy wax maanaam mooy mooy wax naan man voilà euh, kii su ko defee ñi nga xamante ne euh, xamuñu dañuy foog ne dafay euh, Euh, dafay dafay dafay wane boppam day daa fonk boppam et cetera fekk du loolu fekk dafay dafay sant yàlla comme lii borom subhaanahu wa ta'aala wax yent bi sallallahu alayhi wa sallam fa amma bi ni'mati rabbika ndaal sa xéewalu borom subhaanahu wa ta'aala dee ko waxtaane xam nga kii waxtaane xéewalu borom bi subhaanahu wa yàlla loolu bokk na ci cause yi tax yàlla di ubbi dënnu nit ak di ko yokk ay xéewal mooy muy waxtaane xéewal yu mu ko defal gisuloo ne gisuloo ne sooy waxtaanee loolu sax yaakaar naa même dans la vie courante de tous les jours euh, anodin hein, voilà maanaam da ngay gis nit ki suy suy faral di waxtaanee ay musiba yu ko dal problème am yi nangam da ngay gis day triste fu mu toll dënn bi day xat muy triste nga gis mu commencé maanaam ki gis ne rien ne va affaire yi doxuwut nangam voilà maanaam lu muy gën di wax loolu affaire yi di gën di nekk réalité ci xolam. muy gën di xam ne ndekete dara doxul quoi affaire yi da ngay waaru euh, kii nangam mais lu muy gën di sant yàlla di ko exprimer vraiment alhamdulilah waaw nangam ki nga gis voilà vraiment ñu ngi ci xéewal ñu ngi ci dënd bi ubbeeku moo tax da ngay gis borom subhaanahu wa soo xoolee ci alquran fi mu ni mu nekke aaya boobu fi mu nekke aaya bi ci tegu moom mooy alam nashrah laka sadrak xanaa ubbi wuñu ñu la la sa dënd eh, maanaam nga gis ne euh, maanaam léeg day causé lii maanaam nit ki tamit lu muy gën di feeñal xéewalug yàlla gi ko borom bi subhaanahu wa ta'ala defal ak jagle yi mu ko defal da gis muy gën di euh, dënnam di gën di ubbeeku le yàlla di ci gën di sotti leer di gën a yaatal dënnam voilà loolu tamit dana leen di yóbbee ñuy ñu koy waxtaane doonte duñ ko def saa su ne mais day am ay moment yoo xamante ne da leen di dikkal ñu waxtaanee ko euh, kon xadis bii ne laa ahada kon amul kenn ahabu ku gën a sopp ilayhi jëm ci moom al midhar to ak nag minallaahi ci buur yàlla maanaam kon ne ñu doon wax kon ne maanaam aw tagg ci jëmmi boppam maanaam kenn bañu ko euh, waaye nit ñi liñ koy bañ bañ bañ bañ bañ maanaam nit nit ñi li ñu koy bëgg bëgg bëgg yàllaa ko gën a bëgg ñëpp loolu la xadis bi di wax yàlla moo gën a bëgg ñëpp ñu koy tagg moo tax même suñuy ñaan sax maanaam le fait nga nga koy ñaanee ay tagg nga tagg tagg ko wax ko ba pare doog koo ñaan ci la ñaan gi gën a gaawee en tout cas loolu moyen bu gaaw la pour yombal ñaan mais ni ki noonu rek tey boo ñëwoon tey gis nga borom subhaanahu wa ta'ala gis ngeen xam nga waxoon nañ ko xalaqallaahu aadama ala suratihi borom bi subhaanahu wa ta'aala daa bind maam aadama maanaam ak nit ñi kon ci ci ci ci meloom moom maanaam ci image am moom yi ngay gis ci nit ñi maanaam ak seen dund nii bo maanaam moom mooy lii borom bi subhaanahu wa ta'aala dafa refléter image am ci ñoom pour nga xam yow nan ngay doxal ak moom gis nga tey euh, boo ñëwee euh, nga naan ko cey Samba sa sàmba daal yaa baax sàmba du tas yaakaar sàmba sàmba <laughs> ku ko ñaan dimbal mu dimbali la sàmba nangam loolu boo ko waxee ba noppi ñaare bala ngaa wax sax mu jox la <laughs> ah <laughs> bala ngaa wax sax mu jox la ah waaw néewaan na kay nga ñëw di di di déedéet loolu kay néewaan na néewaan na nga nga nga kii nit noona mu xam ne da soxla looloo tax nga di wax lii lépp ba pare mu di la seetaan loolu nag lu néew a néew la voilà. dangay gis sax gaa yi dañ ne nu may def xam nga yii yëpp bu ko waxee te dafa yaakaaram yaakaar dafa fort ah nga gis dégg ñu daal di yëkkati jox ko <laughs> ah loolu rek maanaam borom bi subhaanahu wa kon ñaan maanaam loo looy gën di di ko di ko di ko di ko tagg di waa di ko tagg ñaan gi di gën a gaaw a nangu waaye léeg lekk itam jarul sax ñaan moo tax am na ñoo xam ne foofu rek lañ ko jàpp mooy mooy di ko tagg rek da gis dana leen jox ba jox leen du bokkut ak lañ ko bëggoon lañ bëggoon kon yent bi sallallahu alayhi wasallam ne amul kenn ku bëgg ku gën a sopp di koy tagg ko yàlla mu ne xadis boobu ci note page dadu page bi mu ne rawaawu solo na ko euh, euh, al Buxaari imam Buxaari muslim muslim wa ah, fi saxiix ma ci seen wa Tabaraani mooy imam ah, ak ah, fil Kabir wa Abu Awaana moom tamit ci saxiixam wa mooy imam Abdullahi ibn Ahmad mooy ibn Hanbal fi sunna moom an Sa'd ibn Ubaad Ubaada maanaam ci jël Seydina Sa'd wa Tabaraani maanaam Tabaraani tam solo na ko fil Kabiir ci Mu'jamul Kabiir an Abdullah ibn Mas'ud jël Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warda nabi maanaam kon euh, ñu wax ne yent bi sallallahu alayhi moo wax ne euh, kon euh, yàlla amul kenn ku gën a bëgg tag ke borom bi buur yàlla subhaanahu wa ta'ala léegi nag mu wal madax waaye tagg nag bi tajaawuzi tii di jéllale di jéggale anil musii ci kay ñaawe di wëlif kay kay ñaawe raayatul matax lii mooy day ak tagg nga taggee nit ne moom daal ku def lu bon ku ko ñaawee jëme ci moom dalay jéggal loolu mooy day ak tagg mu ne kon fallaahu buur yàlla nag taalaa aji kawe ji awlaa moo gën a yey bi ci mbir moom kon yàlla moo gën a yey ci caractéristique boobu maanaam nga ne képp ku ñaawee ci moom sax mu baal ma te ko moom daa gën a bëgg ñëpp ku ko tagg daa gën a bëgg ku ko tagg ñëpp kon xam ngeen ni ah, eh, loolu day ak kii la ci moom mu ne was sidqu dëggu nag fil wa'di ci ci dige même bokk na ci li nga xam ne yum ta daxu def na def na def na taggee bi ci moom maanaam mooy di def loo dige rek def ko loo ne yow daal maanaam waadu buñ ko waxee mooy dige lu ba dige lu neex loolay waadu promes mais lu neex euh, bu dee bu dee mbugal la maanaam bu dee lu bon la loolu tëkku la tudd tëkku loolu mooy waayit ci moo tax waadu ak waayit tëkku ak dige looloo leen wutale dige moom mooy lu baax tëkku mooy lu lu bon léegi nag mu ne Euh, kon nag di dëggu nag ci liñ lay dëgg ci liñ lay tëkkoo ci liñ lay diggee maam ci li ngay diggee saa yoo diggee nit dara rek def ko loolu tamit bokk na ci li ñuy taggee nit qaala wax na taalaa aji kawe ji sourate ibrahima ala nabi sallam aaya 47 mu ne falaa tahsabanna bu leen njort mukk bul njort mukk mukk mukk ne allah buur yàlla muxlifa dana wuute wa'dihi li mu diggee rusulahu yenn tamit li mu dig yenentaam yi alayhi salaam faw dana ko def loolu bu leen ko maanaam bul njort mukk contraire bi kon nag fa zakara euh, mu digee mu digee alwaadu tëkku maanaam mu digee mu digee kon maanaam al di di maanaam fa zakara mu tudd alwaadu digee gi wa axbara mu xabaare anil i'aadi ci tëkku fii tamaamil aaya ci jeexitalu aaya bi mooy lan bi qawlihi ci wax ji mu wax ne noonu la jeexale aaya bi inna allaha azizun zuntiqam sourate ibrahima ba tey ala nabi sallallahu aaya 47 inna allaha mooy yàlla azizun mooy ki noot ci nguuram zuntiqam boroomu mbugal la maanaam nga gis ne dafa digale dafa dafa dige yenent yi ne yàlla li mu dig yenent yi moom du ko du ko lan du ko wuute waaye yàlla ku boroomu mbugal la maanaam ku not ci nguuram la te boroomu mbugal la wa wax na buur yàlla taala aji kawe ji fil wa'idi ci tëkku gi bil yi maanaam ci indi ne bu ko soobee maanaam indi coobare bil mashiati coobare maanaam boo xoolee aaya bi njëkk tudd dangay gis ne ñaari côté la dafa am dafa digge mais yenent yàlla sa sam la mu leen dig dana ko def te mooy xéewal parce que yenent yi loolu rek la leen di dig euh, mu ne waa mu wax xabaare ne dana mbugalaate ne yor na mbugal tamit ku noot ci nguuram te boroomu mbugal waaye li bëgg a wane foofu mooy ne di tagg nit ci ne ko li nga digg danga nga ko def loolu xeetu tagg la loolu tagg la contrairement ak li nga tëkku maanaam nit ki tëkku la ba pare daan la mais baal naa la loolu tagg la tagg lañ duñ koy taggee la contrairement ak ki nga xamante ne dafa dige ba pare defu ko voilà boo ñëwee euh, suba nga jaar kër gi dinaa la yoreel naa la chèque am naa chèque bu ma lay signer jaaral kër ga suba dégg nga ne waaw nga ñëw loolu mën la nax yi mbaay kooku day kooku aw ngañ la waaye bu ma nee bu ma la joxee chèque bi kooku aw tagg la waaye bu ma nee la yow xam naa koñ bi ngay jaar ba suba xam naa koñ bi yu nekk su saa xam naa koñ bi ngay jaar ba suba naa la lijjanti ah ñu xëy suba waa ji dem romb gis ñëw gisu la wala mu gis la waaye nga ne ko am nga chance baal naa la maanaam loolu kenn du ne waay waa ji moom suufmaan la ko non dañ koy aw tàgg la aw tàgg la ah maanaam <laughs> xa ndax waa xam na ne yaa ko ëpp doole de toute façon voilà maanaam bu doon nag ëppoo ko dooleek ak yooyu lañ naan suufmaan la ak yooyu waaye comme que ah comme que yaa ko ëpp doole yaa ko man te moom moom ci boppam xam na ni euh, maanaam euh, moom euh, da koy rajaxe léegi maanaam moom donc amul loolu nga baal ko loolu moom aw tagg la du dëgg mu ne wax xaala xaala na taalaa ji yi ji fil di ci tëkku gi nag bil machi at ci coobare wa fil di waaye ci digge gi bi nu fuusin bi nu fuusi yi ci wéyam wala bu dete te mënta ñàkk maanaam bu ñu xoolee aaya yi borom bi subhaanahu wa di wax ne di tëkk di tëkku nit ñi da ngay gis euh, soit daf ci indi ak coobare wala mu indi beneen aaya ci ginnaaw boo xam ne dañ xam ne chronologiquement boobu moo mujjee wàcc boo xam ne day day gën a alléger mbir mi wala boo mu tudd ci coobare ne ne lii ci coobare la waaye bu dee digge nag moom digge moom kon maanaam saa yu ko waxee dangay gis ne dafay wax ne dan lii dana am ci lu amul loo xam te ne mënta jaas wala budda te mënta jaas wala yu àlliqu waaye te du ko aj bil machi asi ci coobare du ko aj ci coobare loolu fii xaqil muhsin ci àqu kay rafetal loolu moom loo loo fii xaq fii xaqil muhsin ci àqu kay rafetal maanaam kii def lu baax borom bi subhaanahu wa ta'ala la ko dig ni ci lu baax ne dana ko ko jox loolu moom amul benn sikki sàkka fii nit ñi ñooy sonn rek waaye kuy def lu baax yàlla defal la lu baax loolu moom man mënta ñàkk waaw nit koo xamante ne yéene woo nit ñi lu bon lu baax rek ngay def ah, ah doo tooñ nga boole loolu noppalul gaa yi tamit bu leen buñ suyeboo ñu noppalu ndax mënuñu fexe ba sa mujj du rafet mënuñu mënuñu fexe ba doo mujj fu baax waaye su fekkente ne euh, nit ki tam dafa xaw a doy waar damay waaru loolu lool nag ci coobare yàlla la aju waaw léeg léegi nga jekki-jekki dégg naan diw pourtant moo fi dàqoon a toj gis nga diw ah, dëkk bi yëpp tas na ko mais léegi léegi gis nga ni mu rangé woo macha allah léegi ni mu baaxee léegi xam nga dañ koy gis ñu ngi noonu dañuy gis koo xamante ne tamit day def yu doy waar di def doy waar di def doy waar ba finalement li yàlla xam doy na mu ne walakin waaye kon fii xaqil musii ci àqu kay def lu bon moom kay ñaawe àllaqa dafa aje dafa aj mbir mi ci almashia coobare gi bil maghfirati ci njéggal wal azab ak mbugal dafa aj mbir mi ne su ko neexee mu jéggal su ko neexee mu mbugal qaala wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa ah, te loolu moom mooy comme euh, aaya bi mu naan wa yu'adhibal munafiqina insha'a aw yaghfira alayhim aw aw yatuba alayhim voilà wa yu'adhibal a in shaa'a aw yatuuba alayhim voilà maanaam ngay gis ne day day mbugal naafeq yi su ko soobee wala boog mu tu nangul leen tuub te boo xoolee aaya boobu moom moo mujjee wàcc sóoratu ahzaab la ne moo mujjee wàcc aaya bi nga xam ne moo nekk fële ci sóoratu nisaa yi bi mu naan innal munaafiqiina fi darakil asfali minan naar ne naafeq yi te fa gën a suufe ci ci sawara fa la ñu ne maanaam aaya bii mu wàccee bi beneen bi ci des. bi yàlla danay mbugal yi yi kii naafeq yi su ko soobee wala mu jéggal leen wala mu nangul leen tuub mu tuub loolu aay boobu moo mujjee wàcc maanaam nga gis ne la mu ajoon fële ci ne ñoom faw da leen di mbugal maanaam wàcce na beneen aaya buy wane ne waaw voilà voilà c'est pour que mu jéggal leen voilà maanaam nga gis nga gis ne kon borom subhaanahu wa taala euh, maanaam noonu lay kiiwee mbir maanaam nga gis rek loolu yëpp day wane rek yërmandeem nit ci ñëpp xaje maanaam nit ci ñëpp xaje rek maanaam nit ci amul lu muy def lu bon bu lu mu saay saay saay saay saay saay lu mu def def def yu bon am na am na espoir war naa mën a garder espoir voilà mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ya yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi ahsinu rafet leen azanna njort bi rabbil alamin ci borom bindee fi fa inna rabba li wér mooy borom bi de buur bi borom bi inda ma nga faf zanni abdihi njort ak jaamam maanaam nit ki fa mu ko yaakaar rek fa la koy fekk loolu jotaay bi weesu moom lañ doon wax nit ki moom fa nga yaakaar yàlla ba ci yëfi àdduna noonu la mel euh, xadis boobu mu ne bi hada lafz ci bi lay kaddu rawahu solo na ko al Bayhaqi imaam Bayhaqi fi Shu'ab Shu'ab al iman wa Abi Dunya Abi Bakar radiyallahu rahimahullah fi husn zann ci téeram boobu mu tuddee husn zann an Abi Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu bi lafz ñëw na tamit ci kaddu ana man yàlla inda zanni maa ngi faf njort ga abdi sama jaam bii ci man fal yazunna na njort bi ci man macha lu ko lu ko soob maanaam nit ki comme man fas fa sama jaam bi njort fa laa koy fekk kon na njort ci man lu ko soob xadis ah, boobu rawaahu solo na ko at-Tabarani fil kabir ci mu'jamul kabir wa hakim ah, imam fil mustadrak ah, wa saxaaw solo te wéral na ko an waasilata jël waasilata radiyallahu ta'ala anhu wasaxaaw solo euh, wéral na xadis bi as-Suyuti imam Suyuti rahimahullah wa bi lafzin am na tamit ci beneen kàddu bu mu ñëwee xadis bi mooy ana man inda zanni maa ngi foofu njort ak abdi ci man in zanna bu njortee xayran yiw lu baax fa lahoo ñeel na ko wa in na bu njorte sharran lu bonit fa lahoo ñeel na ko moom mooy xool rek lan la mën a yaakaar ci man rek na xool rek rawaaw gis nga Seydou Cheikh Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala mi ngi nettali Ndiaye maanaam benn waay joo xam ne euh, dafa dafa génn àdduna te nekkoon waaju doy waar waaju doy waar waaye gaa yi gént ko mu nekk biir àjjana ñu ne ñu laaj ko mun noo de noo de dafa borom bi dafa ak yow mu ne ah man kay yërëm ma daf maa yërëm yóbbu àjjana. koy toppiwu ma dara ñu ne ko mais loolu nan nga def loolu tax mu ne mu ne non man bi ma demee bay waaja dee daal dama ni yàlla <laughs> yàlla yow daal segam euh, yow yaay dogalal ci nit ñi lu baax lañ war a def yow yaay tànn ku la neex nga dogal ci moom ne day baax nga def ci moom lu baax man nag maa ngi lay ñaan daal vraiment bul boole ci man xañ ma jëf ju baax ji ba pare xañ ma li ngay fay ñu baax ni maanaam boo boo boo dogalee ci man xañ ma may jëf lu baax itam grawul xañ nga ma ko nangu naa sax dogal mais bul ma xañ li ngay defal ñu baax ni buñ demee eh, buñ deewee mais loola tax yàlla jéggal ko na yaakaar googu mu yaakaar ci yàlla rek <laughs> voilà am na tamit keneen koo xamante ne moom la ko la ko loolu moo ko moo ko moo ko euh, moom moom moom la moom moom moom moo ko muccloo mooy ne moom it euh, bi mu àdduna dañoo fekk ci ay bayit ci ci ci ci ci ku ku waar la woon moom it hmm? euh, mu naan yàlla daal man daal man daal xam naa ni comme amul beneen boroom boo xamante ne ku dul yow man nag ah, yow nag am nga ay jaam yu bari yu bokkut ak man ko mais man maa amul beneen boroom bu bokkut ak yow comme que mbir mi noonu la demee ah <laughs> kon nag man daal awma feneen fu ma yaakaar ku ma jéggal keneen ku dul yow aw keneen ku ma yaakaar ku ma yërëm keneen ku dul yow ah kon nag kon jéggal moom moom it noonu loolu bu ñu ci ginnaaw gi lañ ko gént gis ko mu denk biir àjjana ne borom bi da koo jéggal ngir bayit yooyu mu def bi muy waaj a génn àdduna yooyu mu def def ko da tëddaale ko ci njëgënaay bi. voilà et cetera da gis euh, maanaam ñu ñu baree bare ñoo xam ne maanaam da gis côté côté boobu le fait loolu di am maanaam jéggal googu di yaakaar ne borom subhanahu wa ta'ala la jéggal même yent bi sallallahu alayhi am na benn kaw-kaw bu ñëwoon laaj ko yàlla ne ne ko mais yent bi mu ne mais bu yowmal xiyaamee kan mooy àtte kan mooy àtte jaam ñi mu ne yàlla mu ne ko yàlla ci boppam mooy àtte ñu ne waaw rek kaw kaw bi jóg tëb comme genre ne <laughs> dafa contact quoi <laughs> gaa yi des ne <laughs> mais kii lu muy def nii mu ne mais yàlla moom comme dafa baax bu dee moom moo may àtte mooy lu baax rek la may defal gaa yi bëgg a wax moom yent bi ne déedéet bu leen yàq njortam gu rafet ci borom mhm. voilà voilà kon njort gi ngay am ci sa borom subhaanahu wa ta'ala loolu lu lu lu lu lu mat bàyyi xel la même da ngeen koy gis ci àdduna fii nii ku jàpp ne way man de toute façon saa yu ma duggee ci dara affaire yi du baax day yàqu day kii naa nga da ngay seetlu kooku noonu moom comme noonu la yàpp jàpp ne yàlla noonu lay doxalee ak moom moom saa yu duggee ci benn affaire rek affaire bi day yàqu parce que moom jàpp na ne comme que mbir mi noonu lay demee tout le temps te te te te te te lii du nekk exception bi maanaam lii muy dugg nii du nekk exception yàlla tamit da koy bàyyi ba affaire bi nar a jeex rek mu yàq mu yàq affaire parce que tamit moom it loolu la jàpp ne yàlla noonu lay doxalee ak moom waaye koo xamante ne moom jàpp na ne moom naka jekk moom affaire yi moom ala kulli xaalin fa muy mujj lu rafet rek lay lu baax la da ngay koo même kooku moom it da koy gis day gis ne saa yu naree dem ba même bu naree dem ba lëbëjoo sax danaan non affaire bi fu mu fu mu jaar day baax non yàlla moom du du kii quoi non yàlla day gis tout temps affaire bi defar waat maanaam loolu moom maanaam mooy ne njort fa nga njort yàlla rek voilà moo tax waruñoo am njort gu ñaaw ci borom subhaanahu wa ta'ala dégg nga moo tax mu ne rawaaw moo kon ci ci kàddu gi nga xamante ne moom mooy man ana inda zanni abdi bi in zanna xayran falahu wa man maa ngi fa sama njortal jaam ci man euh, su dee daf lu rafet la njort ci man lu baax la njort ci man loola lay looloo koy ñel su dee lu bon la njort ci man looloo koy ñeel mu ne xadis bu loolu rawaawu solo na ko Ahmad mooy moom Ahmad ibn Hanbal fii musnad yi ci musnadam an Abi Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu wa saxaw si wéra na ko Suyuti al imam rahimahullah wa bi lafzin ci beneen kàddu bi mu naan ana man inda zanni maa ngi fa njortal abdi sama jaam bii ci man wa ana man maahu maa ngi ànd ak moom iza zakarani su ma tuddee su may fàttaliku di ma tudd maa ngi ànd ak moom ci ci riwaay boobu axrajo solo na ah, Ahmad Ah, wal Bukhari wal Muslim fi sahih ma ñaari sahih wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah wal Bayhaqi ba imam Bayhaqi fi Shu'ab al-Iman Shu'ab al-Iman an Abi Hurayra radiyallahu anhu wa bi na ci kaddu eh, man inda zanni maa ngi abdi sama jaam bi ci man wa ana te man maa woo maa ngi ànd ak moom iza da'ani bu may woo di ma ñaan maa ngi ànd moom ci riwaaya boobu rawa solo na ko Ahmad mooy imam eh, ibn Hanbal an Anas jël sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu wa Muslim imam Muslim tam solo na ko rahimahullah fi sahih fi sahih maana Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa fi lafzi am na ci beneen kàddu bu mu ñëwee mooy amarallaahu yàlla buur yàlla digal na azza wa jalla màgg na tedd na bi abdin cib jaam ila naari jëm ci sawara yàlla nee na benn waay nañ ko jël yóbbu sawara ab jaamam fa lamma ba nga xamante ne waqafa dafa taxaw ala shafatiha ci bunt ci peggu safara maanaam ci bunt bi nga xam ne léegi war a pegg gi ñu war ñu war koo sànni safara moo des il tafata dafa gestu maanaam dafa gestu fa qaala mu ne ama wallahi e eh, waat naa ci yàlla ne yaa rabb yow sa borom in kaana bu fekkente ne nekk na zanni sama njort bi ko ci yow la xasanun ne dafa rafet rek maanaam in maanaam li wér ba wóor ma in in fii day day day day day dëggal quoi maanaam mooy in waat naa ne sama njort de rab yow sama borom bi ka ci yow la xasanu dafa rafet sama njort ci yow daal dafa rafet waaw yaa ngi may waaju dugal sa war a nii mais man sama njort ci yow non du woon lii quoi man yaakaaruma woon ni lii lii nga lii la <laughs> fa qaala mu bu defee wax allah bur yàlla ne rudduhu delloo leen ko hmm. fa ana man daal inda zanni maa ngi faf njorte ak abdi sama jaam bii ci man fa xafara lahu yàlla jéggal ko loolu am na am na xadis bu ko wax xadis boobu rawaawu solo na ko al Bayhaqi imaam al Bayhaqi fi Shu'ab Shu'ab al wa Abu Hatim ar-Razi ah, euh, fi Zuhdi ci ci téere boobu kutaabu Zuhdi an Abi Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu am na tamit yeneen xadis yoo xamante ne dañoo nuroog euh, xadis bi mooy comme fi yent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan tamit am na keneen koo xam ne dañ dem ba war koo yóbbu sawara ñoom euh, dañ ko war dañoo dem ba dañ koo yóbbu sawara mu ne mu ne ñu ne ñu àtte ñu ko àtte ko mu taxaw daal ni non man daal demaguma ñu ne ko lu tax borom mu ne non man damay xaar bu bu bu yàlla jéggalee ñépp yërëm ñëpp te man awma ci benn xaaj daal man daal ci lay doog a dem yàlla ne ah waaw kon jéggal naa la voilà maanaam kenn yërmandeeg yàlla da yaatu na ci lu ne xaj na ci lu ne xaj képp xaj ku xaj na ku ne ku ne ku ne ku ne xaj na ci is ndax inna rahmatahu li wér wóor mooy yërmandeem ta'ala aji kaw ji sabaqat dafa jiitu ghadabahu ak meram kama kenn ni nga xamante ne noonu la nekkee fi saxee ci saxee maanaam ne borom subhaanahu wa kon yërmandeem moom dafa jiitu meram maanaam jiitu day tekki dafa devancer mais day tekki dafa primé maanaam dafa féete kaw dafa dominé tamit yër meram maanaam mooy saayu moom saa yu meree su mer bi ñëwee rek fa fa mu war a dal daf fay fekk yërmandeem jiitu na ko fa ba pare maanaam gis ne voilà ñëwee rek di fekk bu yërmande bi jiitu ko ba pare wala boog su mer bi taxawee fekk na yërmande bi moom dominé na koo ba pare moo ko féete kaw maanaam moo ko gën a bari moo gën a rëy ndax euh, xam nga turam yi turu borom bi subhaanahu wa euh, am na rahman am na rahim maanaam mooy ki di fees dell ji yërmande non ah maanaam mooy ki nga xam ne moom yërmande meloom la moom naka jëkk ak ki nga xamante ne moom mooy rahim mooy ki yaatu yërmande am na rahim maanaam moom moom ki ki ki yërëmaate am na arhamur rahimina ki dàq yërëmi ci ñu yërëm yëpp ay turam lañ waaye alxadabu donte meloom la boo xam te ne da koy tudd waaye melo woowa amul tur bu ci bu ci xare parce que xam nga lu tax tur ñuy wax tur <laughs> tur day tegtale ki ko tudd xam nga tey bu ma nee Moodu day mer ak Moodu merkat la duñ benn xam nga Moodu merkat la mooy dafa bari lu muy mer day répété mais bu ma nee Moodu day dafay mer rek mooy ne ça lui arrive que mu mer. Euh, su ma nee euh, man de dem naa ca daara ja fekk naa fa Ibra di jàngale maanaam Ibra jàngal ma ngay jàng bokkut ak Ibra jàngalekat la noon loolu bokkul moo tax même ñun moo yi maanaam ñun bu ñuy wax bu ñu tudd nit ñi qualificatif yi ñuy def nañuy def attention ci ni ñuy waxee maanaam nit tey euh, balaa ñu ko tuddee benn tu maanaam tey balaa ñu ne Euh, par exemple diw nangam la par exemple diw sàcc la balaa ñu ko wax il faut que mu nekk koo xam ne sàcc métier la maanaam day day di sàcc lu baree bare di sàcc voilà day sàcc rek dafa aay en fet ci sàcc ñu doo ko mën a wax ne di moom sàcc la mais munuñu ne sàcc la parce que benn yoon rek la sàcc ah ah voilà voilà waaw kay voilà jazakumullahu xayran xadis la bu am solo lay wax boo xamante ne day lëkkale directement ak li nekk di wax ni mooy la borom subhaanahu wa ta'ala yent bi sallallahu alayhi dafa ne alaykum was-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al wa innal birra yahdi ila janna wa la yazaalu al abdu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktabu inda allahi siddiqan mu ne euh, mu ne nit ki mu ne mu ne maa ngi leen di dénk dëgg maanaam di wax dëgg mu ne parce que dëggu da yóbbee ci mbaax te mbaax da yóbbee àjjana nit ki nag du deñ di def lu baax maanaam di dëggu di dëggu maanaam ba pare à chaque fois ci mbir yi muy jéem a sàmmoonteeg dëgg ba keroog ñu koy tuddee maam borom subhanahu wa ta'ala bind ko néegil kii sëddiqan kii nag léegi ku dëggu dëggu la maanaam mais du premier jour bi rek lañ naan diw ko dëggu de comme ni ko gars yi di waxe benn wa wax benn yoon dëgg rek ñu ne ko dëggu la déedéet noon de ba pare su koy wax tamit na fekk ne maanaam dëgg gi rek ko intéressé moo tax mu ne wa yataharra sidq muy jéem a muy def tout effort yëpp pour mën a daj dëgg parce que ki melul noonu ba tey dëggoogul parce que am na ñoo xamante ne dinañ wax dëgg gaa mais tout le temps da leen di arranger c'est-à-dire que fa leen ah dëgg gi leen arranger rek la ñuy wax. dinañ bëri lu ñuy wax dëgg comme li leen di arranger souvent day faral di bari ci circonstance bi lool nag li muy gën di daal mooy ay opposant maanaam ay opposant nii surtout ci ci ci ci kujjeeg politique gi comme ni ñu koy wax ñoom souvent léeg-léeg dañuy wax dëgg gu bëri sax léeg-léeg it ñu ëppal maanaam léeg-léeg it ñu ëppal mais léeg-léeg ñu wax ay dëgg waaye dëgg googu du looloo leen intéressé voilà li leen intéresse léeg-léeg tamit ngeen gis ko nii léeg-léeg euh, ndeysaan ku ci ku comme ni sama mbokk wala fi léeg ngeen gis leen suñuy suñuy suñuy werante ci ci ci situation sëriñ seeg yooyu léeg-léeg nga gis ñuy wax ay dëgg yu garaaw a garaaw voilà yéen am ngeen benn sëriñ diw nangam moom lii la def ah, xam nga loolu jaaduwul wala seen diw xam nga loolu mu wax c'est pas normal nangam nangam et cetera waaye da gis ne loolu c'est parce que beneen camp bi la ne maanaam beneen bi la mu gis nag mu ñeme dëgg gi waaye quand boppam nag bu ñu fa yegsee rek nga gis nag mu commencé arrondir les angles <laughs> di jéem a rafetal ak lu nekk mu nga gis ko mu jéem a ut ay lay ay argument pour pour pour pour samp maanaam pour mën a mën a mën a mën a prouver ana lan moo tax kii def caaxaan bii wala mu wax lii nga xam ne ñëpp xam nañ ne caaxaan la waaye pour mu prouver ko nag nga gis nag muy commencé xam nga kooku dëgguwul maanaam kooku wutul dëgg kon xadis bi waxut ak kooku. mais ki ki muy wax mooy nga xam te ne dëgg rekk ko ñor te moom lay jéem ma dàkk sa su ne voilà di ko dàkk da koy def ba benn jour borom subhaanahu wa nag boole ko ci siddiqoona yi kii daal vraiment ku dëggu la te siddiqoona yi ñoom ñooy juste ñu ñëw avant ay yeneen yi alayhi salaam même xutbu zaman ci seen biir lañ koy fale kooku loolu nag di wax dëgg ak di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko doxe rek saa su moom moo koy waral waaye mu ne waa iyyaakum wal kadhib maa ngi leen di moytu ndikuloo kàcc expliqué fa innal kadhiba ndax expliqué maanaam mooy wax wax ju sutante yahdi ilal fujuur day yóbbee ci kàccoore ci caay caay ci caay caay wa innal fujuura parce que en fait nit ki suy wax yàlla na yàlla sàmm suy expliqué ah un moment donné maanaam faw muy soxla explication bi mu wutal ko beneen explication maanaam li kàcc gi faaw mu wutal ko beneen kàcc pour mën koo étayer parce que sinon <laughs> sinon du mën a sinon day màbb après loolu nag bu ko dee def day am benn moment dafay soxla mbir mi dootul soxlaati wax kese. maanaam faw mu dem def def ay dara maanaam di dissimuler ay preuves ah di def ay euh, yenn ay manigance di dugg ci ay naxaate di commencer léeg-léeg sax mën na koo yóbbee sax ma mu sàcc ak yu mel noonu kon yooyu bu bare loolu nag loolu mooy yóbbee nit ki ci maanaam mooy ak kàccu ak ak ak mbon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñaanam yi dangeen daan gis ne danaan bari lu mu daan ñaan surtout su di taaya balaa muy jeexal daf ko daf daan ñaan borom subhanahu wa naan allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal mahnam uh, kii uh, uh, allahumma inni mahram maanaam yàlla maa ngi lay muslu ci bàkkaar yi maanaam bàkkaar yi bàkkaar yu yu doy waar yi tamit euh, maanaam bor bor bor yoo xamante ne da ëpp doole maanaam nit ki nekk koo xamante ne sur euh, surendetté lay doon moom surendettement saaba yi radiyallahu anhum laaj ko ne ko mais lan moo tax ngay ñaan loolu ne bàkkaar yi ak sur surendettement bi maanaam lu tax ngay mos muslu ci loolu mu ne parce que nit ki su amee ay surendettement maanaam su amee ay bor yu bari day faral di dige ay rendez-vous muy faussé dafay faral di wax fekk la muy wax leer na ko ba mu koy wax ne du dëgg dafay commencer maanaam di dugg nag léegi ci ay mbuxum da ngay gis muy commencer dugg ci xeeti mbuxum yu bari te loolu moo koy waral loo xam ne maanaam début bi naturellement melu woon noonu mais après nag la commencé di dugg ci mbuxum yooyu mbuxum yi dugg ci mbuxum bu duggee ci bii après pour mu réparer boobu il mu def beneen mbuxum après su paree ci mbuxum moomu dem nekkat ci beneen mbuxum maanaam bu bari bare affaire day jékki-jékki maanaam moom ci jëmi boppam day pervertir totalement moo tax wax wax loolu bokk na ci si yi nekk ci mu wax lu dul dëgg moo tax mu ne wax lu dul dëgg day yóbbee ci caay-caay voilà te Ah, <coughs> ndeysaan maa ngi dégg sëñ ba mu koy nettali nee na nee na ma Abdou wala wala wala sëñ Baye mu ne mu ne mu mu mu ne mu sëñ mu ne maam Abdou Aziz radiyallahu ta'ala danaan def mu ne ñëw ni man man naa ci man daal am naa lu ma naqari ni ko waaw mu ne ki nga xam ne dalay tàggu comme ne la ne la ne la Ndakaaru laa jëm nga dem Tivaouane fekk ko fa maanaam <laughs> koo xam ne damaa la ndakaaru laa jóg mais yow boo demee Tivaouane nga gis ko fa fekk ko fa maanaam mooy ne demul Dakaaru maanaam lu lu waral loolu daal maanaam man daal set man daal génn naa ci moom am naa vraiment lu mu metti daal maanaam <laughs> ndax <laughs> loolu la voilà voilà bu dee bu dee sama mbokk wala fi nag noonu la jox da dama ko sànni quoi <laughs> ah alors que loolu jikko ju doy waar la maanaam voilà foo jëm au lieu ngeen ma par laa jëm non non non c'est que war euh, jaar Auchan fële quoi Perrache Perrache kii kii fële kii euh, nu euh, Saint-Pierre non Auchan quoi Auchan <laughs> mais te pourtant dem par Dieu bàkkaar ni ku ci maanaam et puis grawul dem Auchan ak dem par Dieu benn la quoi maanaam lan moo jar nga war a mën a. saat voilà lan nga moo jaar nga war a saat ni nit ki voilà <laughs> voilà kon daal ci gàtt maanaam loolu nag day yóbbe mu ne nit ki nag du deñ di wax lu dul dëgg ba pare di ko di ko di di maanaam di ko dàkk ba day jekki-jekki rek ñu bind kazaban ne maanaam fa borom bi subhaanahu wa dañ koy bind bind ne kii kii daal maanaam kàcc kat bu mag a mag la kooku nag da gis bu demee ba yéeg niveau boobu nag dootul mën a waxati dëgg dootul mën a waxati dëgg ndeysaan maa ngi fàttali ko am na euh, suñu benn waaye suñu benn waa classe woon ndeysaan benn jour muy taw muy taw ni mu ne mu ne ah tey de lu waay ñaan mu nangu mu ne ah mu ne xanaa gisoo mi ngi taw sax ndax tey li ma ne woon danaa li ma waxoon li ma diggee def naa ko maanaam nga gis ne bu fekkente te maa ngi fàtt gis nga suñu kii bi maa ngi koy gis ci vidéo suñu suñu suñu ceet gi suñu mariage bi benn waaye daan ne waa ji euh, xam nga comme que maanaam keneen kuñ doon maye tamit foofu ka ko doon maanaam ka doon waxal ku góor ka daan ne daan ne euh, keroog ca jàkka ja ba ñu fa nekkee man mii maa jëloon wax keneen pour mu xam mu ne ko nag keroog lu ndax man maa ngi naan xëy na lii maanaam <laughs> euh, seen mbokk moomu ba mu fa ñëwee la ñu diggante woon waxante ko fa woon lépp la def ñun kay ñoo amoon sax ay yenn xeet yi <laughs> yu ñu kiiwul maanaam nga gis maanaam lu lu yéemi li muy wax mooy ne waa ji li mu li mu waxe li mu nee woon dool dana ko def def na ko <laughs> maanaam loolu fi gis maanaam subhaanallah société bu demee ba nga xamante ne nit ki su waxee dara def ko loolu dafay xiimaan ci bëtu nit ñi maanaam loolu ak ba nga xamante ne bu nit ki defee lu bon nit ñi ñoo naan ko maanaam wala wala ñu nax nit ki ñoo naan la mais yaa ko tey yow xamoon nga ni lii kenn du ko yow noo mën a wóoloo nit loolu nan nga mën waaw fi mu toll boo de boo boo fa dégg nekkee ñu nax la lekk sa xaalis wala yooyu noonu finalement yow sax yaay coupable bi ana lan moo war lan moo tax nga war a mën a nit ki maanaam loolu yow lañ koy laaj xam nga loolu moo garaw maanaam dem ba société nit ki mënatu mënatu la wax rek dara rek nga jàpp ne xëy na li muy wax noona la loolu doo <laughs> loolu loolu dafa garaw maanaam mooy ni du fis la muy wax du noonu voilà maanaam du fis ba keroog ngay am preuve bi wane ne li muy wax dëgg la nga doog a jàpp ne li muy wax nii dëgg la loolu dafa garaw bu demee ba société mel noonu yàlla nañ yàlla sàmm loolu c'est invivable loolu kenn je sais pas man xaw ma nan la nit ñi di def dund si situation boobu. non boobu nan la nit ñi di dundee ci situation boobu maanaam maanaam jëflante gi rapport humain yi naka lay demee nan naka naka la ah. même inimaginable maanaam dafa yàlla nañu yàlla sàmm maanaam loolu bu dul ree bu dul woon ne dëkk la boo xam ne looloo fa xew dangay jàpp ne loolu ay lépp la mën ta ne xam nga loolu dafa day war yàlla nañu yàlla sàmm nit ñi nag bu demee ba mel noonu noonu la ah parce que da maanaam mënatuñu mënatuñu mënatuñoo wax dëgg maanaam dafa bokk ci li nga xamante ne mënatuñ ko parce que dañ leen a bind fa borom bi ni ñii moom ay kàcckat lañ ñee ñoom ñoom ñoom ñoom dañuy expliquer rek kon euh, borom bi subhaanahu wa maanaam li muy wax maanaam dañuy gis ne kon yërëmaat maanaam forme yëpp waxoon na raaximun mooy ki yërëmaat rahim mooy ki nga xam ne dafay dafay yaatu yërmande maanaam dafa bari ñu muy yërëm bëri lu muy yërëme sax ci naka jekk noonu lay def rahman mooy ki nga xamante ne naka maanaam moom yërmande ci jëmmi boppam melo la ci moom maanaam mooy attribut moom ba pare li ci yéeme mooy ci rahman boobu ci la yemoowee ci kaw arash bi maanaam mooy trône bi nga xamante ne moo ëmb mbindeef yépp moo ëmb àdduna bi yépp tur bi nga xamante ne moom la euh, téye trône boobu téye ko univers bi mooy raxmaan boobu nga xam ne mooy def fees del yërmande euh, te ci la ci la établir lépp lu muy doxal ci turu raxmaan boobu la koy doxal maanaam lépp loolu leen gis ci àdduna bi ci turu raxmaan boobu la la bale muy beneen mbir mu gën ba pare mu nekk arxamur raximina ki ëpp yërmande ci ñi yërëmaat ce qui veut dire que soo gisee benn nit muy maanaam mbindeef mu yërëm keneen rek yërmande googa du dara ci kanamu gi yàlla maanaam tey soo gisee tey sa sa sa sa euh, benn benn benn comme ni euh, jigéen du du du yërëm doomam ju ju feebar doom ji feebar wala doom ji nangam wala euh, wala mu am lu ko lu ko lu ko gaañ nga gis mu yërëm ko yërmande gu metti googu xamal ni du dara dara dara ci kanam yërmandeeg yàlla parce que yàlla mooy ki dàq yërëmi ñi yërmati. am xadiis yaa yaa sa boobu. Mm, wala doom yi mm-hmm. mm-hmm. moo gën. Mm-hmm. wala yërmande jigéen ñi. bu ñu yoree waaw waaw voilà voilà mooy voilà mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu gisee bi muy wax ci ndaw soosu nga xamante ne. dafa yoroon benn tàndar ma jox ko do jox ko do maanaam benn tàndar bi rek la la yoroon benn bi kese kese waaye doomam la ko yéene jox ko borom subha Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nag kii yërëm gémm yërëm maanaam gis nga yërmande gi yàlla ni mu yërëmee jaamam mu ëpp doole yërmande gi yaay ji yërëm kii maanaam kon yërmande borom subhaanahu wa ta'ala dafa nekk loo xam te ne dafa matale dafa dafa dafa dafa ini maanaam nit ñi mënuñu imaginer fu étendue yom mënuñu ko euh, waaye bu ñu ñëwee ci wàllu mer alxuraan wax na am na ñu mere mooy comme al maghdubi alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dan yàlla ñu yàlla mere maanaam ñi nga xam ne mer mi tan tegu na ci seen kaw am na ñeneen yoo xam ne yàlla nee na wa ghadiba allahu alayhim yàlla mere na leen loolu wax na ko waaye ba tey amul benn tur bu xaree ci mer boobu amul comme xaadib kii mer amul xadu maanaam wala xadabaan kii mer ah, yooyu yëpp amul ce qui veut dire que ni bu doon dañuy euh, dañuy dañ dañuy joxe exemple maanaam walilahi masal ala dañ naan maanaam koo xamante ne la daf koy arrivé muy mer bokkul ak ki nga xamante ne maanaam yë mer melo la ci moom ce qui ba dire que ni yërmande gi moo ëpp doole fuuf mer xam nga tey nit léeg-léeg mën naa mer wax loo xamante ne wala mu ne mu jël décision boo xam ne mer meek ko yóbbee waaye bu dellu si à de meilleurs comme ni nga waxe <laughs> daal di ne merloo nañ ma sax ba ma kii xaaral ma change ana kayit bi ma bindoo dak kii bi nañ ko xotti def beneen <laughs> maanaam nga gis ne mer moo ko moo ko yóbbee woon lee waaye dellu si na maanaam mais bu doon fu mu tollu day mer te te lool da gis ne mënta ne maanaam même subhaanallah même ci nit yàlla defalu ko lool di nga gis nit koo xam ne du mer loolu yàlla defal na ko ay nit nga xam ne du ñu mer mais yàlla deful nit koo xamante ne fu mu tollu day mer voilà voilà alors que am na ñoo xam ne fu ñu toll ñu ngi xolu yërmande gi ci lépp da ngay gis xolu yërmande gi euh, kon borom subhaanahu wa taala moom yër moom yërmandeem dafa jiitu meram euh, ci note de bas de mu ngi naan bi laf si ci am ñëw na ci kàddu sabaxat jiitu na rahmati sama yërmande xasabi sama mer maanaam sama yërmande jiitu na sama mer axrajo solo nokal Bukhari wa Muslim wabnu abi hatim wabnu mardawayh an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa akhrajahu solo na ko ba tey ibnu asakir an ibnu abbas mooy abdullah radiyallahu ta'ala anhuma wa akhrajahu solo na ko tamit abd ibn humayd uh, wa ibnu jarir wa abu shaykh a uh, an jële ko ci abdullah ibnu amr mooy ibnu al-aas radiyallahu ta'ala anhuma wa akhrajahu solo na ko ibnu mardawayh wa abu nu'aym te mooy al-asbahani rahimahullah fi dalail te mooy dalailun nubuwah wa abu nasr as-sajzi moom fil inaba la ko fil ibana ibana euh, wa daylami al imam euh, an amr amr ibn abasa radiyallahu ta'ala anhu wa bi lafz ñëw na tamit ci kaddu rahmati sama yërmande sabaqat jiitu na ghadabi sama mer xam nga bële sabaqat rahmati ghadabi la mais bii dafa ne rahmati sabaqat ghadabi voilà arab day day wax day jiital verbe bi parfois indi sujet bi indi complément mais parfois fii nag day jiital sujet bi après verbe après complément fii fii noonu la demee rahmati sabaqat ghadabi xam nga fële fële na rek comme que euh, dafa am bina daa am bina maanaam mooy euh, euh, comme ñuy jaay ci yëngatu ci wàllu wàllu naxu gi mooy ah du oh, amul lu lay wan maanaam ci biir baat bi du am lu lay wan ne lii mooy sujet bi lii mooy verbe bi maanaam euh, vocalisation bi mënu la permettre nga xam lii mooy sujet lii mooy verbe bi ndax yaa bii nga xamante ne moom moo fi ñëw mooy yaa ul mutakallim bi moom moo tax ba amul euh, amul mëneefu koo li arab maanaam maanaam wala boog buñ da am na li arab sax maanaam waaye maanaam ci mbindin mi maanaam doo am doo am euh, lan mooy sujet bi ndax mënoon na nekk parce que léeg complément bi mën na nekk ci début bi maanaam mënoon na nekk ne ghadab bi mooy ko mooy mooy sujet bi et que mooy complément bi loolu mënoon naa ne waaye nag waxin bii ci beneen kàddu bi moom ci la gën a leere mooy sabaq raxmati yi sabaqat ghadab bi loolu bu boobaa ñoo xam ne sujet bi mooy hmm? maanaam rahmat moom mooy sujet wu euh, déedéet déedéet déet fee mënoon nga koo xam kay ndax ndax ndax ndax ndax raxmat yi kooku euh, mus kii la euh, féminin la et que ghadab yi singulier la kii la kii masculin la ndax maanaam maanaam raxmat yi mu annas la ah ghadab yi lan la muzakkar la ce qui fait que euh, mu annas bi comme sabaqat la ci verbe bi maanaam ta tahnis bi nga xam ne moom moo nekk ci verbe bi mooy taagoogu mooy wane ne kii la. Hmm? mooy wane ne rahmat moom mooy mooy mooy sujet fii tamit noon la kon alhamdulilah rahmati sabaqat ghadabi kon sama yërmande moo jiitu sama mer akhrajo solo na ko Abdurrazzaq al imam as-San'ani rahimahullah dégg wal Faryaabi wa ak Abi Shayba ah, wa al-Bukhari wa Muslim wa ibn Jarir wa Tabari wa ibn al-Mundhir wa ibn abi hatim wa ibn mardawayhi wa al bayhaqi fil asmaa'i was sifaat ci téere moom al asmaa was sifaat an abi hurayra jël seen abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa rawaa solo na ko tam ba tay abd ibn humayd rahimahullah an ikrima radiyallahu ta'ala anhu kon yéen borom subhaanahu wa ta'ala ne sama yërmande moo jiitu sama mer euh, d'ailleurs am na ci beneen riwaaya bu mu nekk saxeexe mooy bi mu naan sama mu ne wa fawqal faw fawqal arsh mag euh, euh, euh, saxiifatun maktubun fiiha sabaqat rahmati ghadabi am na ci kaw arsh benn këyit boo xam ne maanaam benn genre registre boo xam ne lañ ca bind mooy sama yërmande moo jiitu sama mer gis kon fa mu ko fa mu nekk ci kaw arsh wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wax bi yent bi tamit sallallahu alayhi wa sallam wax ne ahsinu zanna rafet leen njort bi rabbil alamin ci borom mbindeef yi qaala huwa daf koo wax mualliman di di di di ak di jàngale maanaam waxu ko mais daf koo daf koy wax nekk kom kuy jàngale ki noonu ala jihatil amri ci wàllu digal maam daa jox nit ñi ndigal ne leen da ngeen a rafet leen njort ci lan ci borom mbindeef yi kon nag fa man képp koo xam ne lam yox sin nekkut rafetut njoot njort billaahi bu yàlla taala aji kawe ji faqat dëgg dëgg kooku asa mooy na am amrallaahi ndigalug yàlla wa rasuula yonent bi sallallahu alayhi wasallam ordre bi ko yàlla joxe yonent bi sallallahu alayhi mooy na ko wa jahila te réeré na maa la nga xam ne di waral na ko alkaram teraanga ak al ilaahi bay ko buur bi maanaam bay ko borom bi buur bi ñu war a jàmm subhaanahu wa ta'aala yàlla Euh, yërmandeem maanaam ak teraangaam maanaam mooy karam mooy on mooy ah? bi mu am dafa dafa dafa ni euh, euh, ni képp ku rafetul njort ci yàlla rek c'est parce que xamuloo ko xamuloo ni mu tedde mooy générosité voilà générosité la générosité divine moom nga réere lan lay impliqué lan la impliquer loolu nga réere moo tax amoo rafetoo njort wallaahu te buur yàlla akram tedd na tedd goo xam ne maanaam mooy généreux na maanaam tabe na min ci an yun saba ñuy askanee ilayhi jëme ci moom nafaadul wa'idi ak wéyal ak tëkku yàlla tedd na teddaange goo xam ne ëppante nag ñu koy askane la naan bu tëkkoo da koy def maanaam segam nit ku nit ku nit ku baax mooy def bu tëkkoo daan koy baax hmm. daan ne am nga chance ah waxuma la ak yàlla bal li fi nekk yun sabu dañuy askane la ilay ci moom almashi atu ak coobare ñun loolu lañ mën a askanale ci yàlla mooy coobareem wa voilà maanaam mënuñoo wax ne obligatoirement par force li mu ne li mbugal day day mbugal gaa yi maanaam li mën a wax mooy ne ci coobareem daal lay aju ñun loolu lañ mën a wax ngir yërmandeem maanaam ngir yërmandeem gu yaatu waaye ngir teraanga ngir ni nga xam ne maanaam noblesse am ak honor ak honorabilité mais aussi gentillesse sam ak ak kiiwam euh, générosité am voilà watar jeexul karam bu ko defee ñu nootal teraanga googu Euh, léegi mu ne tan tanbiih ak leeral a ngi nii mais loolu lañ doon wax ne am na loo xam ne euh, à partir de fii nii il faut ñu leeral ko parce que mënta ñàkk euh, mooy ne ak imam Salah di radiyallahu fii muy waxee ci bunt bi muy waxee nii ci bunt bi muy waxe buntu euh, zawku la zawku rek la xam maanaam loolu la ñuy wax ne maanaam nit ki mooy mooy am sentiment boobu moom nag wax jim ciy wax euh, daf ñuy permettre ñun ñu mën a am approche ci zawku boobu pour man koo mën a mën a maanaam mu yombalal ñu suñu évolution spirituelle pour mën a yéeg ci niveau bu ñu mën a xamee loolu bu ñu mën a amee sentiment sentiment zawq boobu maanaam lu ñu mën a dundee loolu mais du ne obligatoirement nit ki dafa war a forcer boppam ci ne obligatoirement mbir mi da koy dundee da koy dundee exactement nii parce que lu tax parce que képp koo xamante ne da ngaa dugg domaine boo xamante ne boo bokkut ak sa domaine mën nga am problème mën nga am problème parce que doo ràññeeti beneen bi ci des mooy ne euh, du loo xamante ne ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ci yem ci niñ ko war a déggee ak niñ ko war a comprendre ak niñ ko war a jàppe euh, boo gisee muy wax di wax ci wàllu gii di waxee ni tegtalewul ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee woon ci njàlbeen gi bi ñuy ubbi parce que leeraloon nañ buntu boobu ba pare tegtalewul ne euh, li mu bëgg a wax mooy mbugal amul fenn et que sawara dañ koy fay noonu wala dañ koo bind noonu rek bàyyi noonu kenn du ca ne déedéet loolu tegtalewul lool loolu d'ailleurs ku xellu sax du ko wax ngir ne alxuraan leer na ci naññ wax yonent leer na ci naññ waaye euh, ijmaa umma bi leer na ci ba pare mboolem boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne safara am na te it nit ki di nit am na ñu ca yàlla dugal ca ñeentey dugal moom ñoom ñooy kàccoor yi ñooy ñi def lu bon yi ñoom ñooy yéefiir yi loolu euh, dafa war a leer beneen bi ci des mooy moom ci jëmmi boppam bu ñu xoolee ci chapitre bi jiitu ñu ngi fay wax naan boo gisee nit ki nga xamante ne ruuxam dafa def dafa dem maanaam bakkanam dafa dem mu sellal ko mu koy sellal ba ba mu ba mu mujj maanaam te raw xanaa mu dem ba nga xamante ne dafa mujj soppali ku nekk ruux bu boobaa malakul mawt bu ñëwee du am lu mu jël ndax lan ndax waa ji bakkanam dee na léegi bakkan bi ruux la dafa transformé wu dafa métamorphosé wu nekk na ruux ngir sell gi mu dem ba sell kooku noonu malakal mawt bu ñëwee du gis bakkan bu mu mën a jël waaye tamit nit ki nga xamante ne dafay dem jàpp ruuxam maanaam bakkan bi di tilim di tilim di tilim di contaminer ruux bi ba jekki-jekki ba ruux ba nag faf daa di euh, dem ba soppaliku bakkan ruux ba dem ba soppaliku bakkan kooku mu ne munul ñàkk ñu yóbbu ko safara ngir mën a setalaat ruuxam loolu day wane ne moom ci jëmmi ko maanaam wax jooju ci ci chapitre bi ñu romb rek day tegtale ne maanaam euh, ni mu ko waxee nii maanaam que euh, am na différence bu mag maanaam maanaam que ni établir na ne am na ñoo xam ne faw dañ di yóbbu sawar donc loolu il faut que ñu comprendre que ni waxin bi euh, liñ ci jublu mooy pour nga mën a comprendre naka la yërmande yàlla mën a yaatoo et que ñun mën nañu am compréhension bu biaisée ci yaatu yërmande yàlla. ba wutal ko fuñ koy mën a tënkee alors que waruñu ko wutal fuñ koy tënkee ndax dafa matale. loolu nag lay indi ay argument pour mën la comprendre loo loolu mais loolu jàpp ko ci benn coin jàppal beneen mbir mi ci beneen coin bi et que liñ waxoon ci yaakaar yërmandeeg yàlla mooy comme salarié bi nga xamante ne dañ ko embaucher muy xëy di liggéey yi exemple bi ñu joxe woon ci kooku kooku moom yaakaar na ne dana am salaire. ki nag jàpp ne du am salaire parce que waa ji boo moytu da koo nar a liggéeyloo ba weer wi dee mu naan ko naxee mbay kooku moom mooy toog këram du xëy kon ñu xàmmee bu baax a baax ñaari point yooyu ba lu mën a wax ñu bañ a fàtte loolu et que objectif bi rek mooy nga comprendre ne ndekete yërmandeeg yàlla man ni ma compréhension bi ma ci am xëy na maanaam ndekete ëpp na loolu mais à des milliards d'années-lumière loolu moom mooy objectif bi aywa mu ne kon tan bii lii rek leeral la min kamaali bokk na ci matukal i'tiqad am pas-pas maanaam sa pas-pas dëgg dëgg dëgg bokk na ci ni muy mate mooy i'tiqadu mooy nga am pas-pas an na ne alxalq mbindeef yi ajma'ina mboolem seen mboolem mbindeef yi min bidaayatihim la ko tàmbal la ko dalee ci seenu tàmbali ga ilaa nihaayatihim ba ca seenu jeexital hum ñoom ñëpp ummatu xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam nga jàpp ne la ko tàmbalee fa mu tàmbalee ba fa muy jeexee ñëpp xeetu sayyidina muhammad lañ sallallahu alayhi wasallam lu tax li annahu ndax moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam huwa moom mooy xaqiiqatul xaqaa'iq mooy xaqiiqa xaqiiqa yi dëgg yëpp moom mooy mooy dëgg gi leen jëmmal dëgg yëpp ci moom lañu ñu bàllee ci moom lañu ñu génnee nekk nekk yëpp ci moom lañu ñu génnee allati yi nga xamante ne yii ñoom leen xaq ñeel na buur yàlla min wajhin ci genn wàll maanaam moom yonent bi sallallahu alayhi mooy dëgg réalité bi nga xam ne ci benn wàll dafa ñeel borom bi subhaanahu wa wa min wajhin ci beneen wàll hiya moom leen xalaa'iq dafa ñeel mbindeef yi dafa am côté boo xam ne ci yeneen bi saa saa yàlla rek ko moom am côté boo xamante ne volet la boo xam ne mbindeef yi la féeteel bi dalili ci tegtal liy tegtale loolu mooy un jàppal benn qawluhu wax gi borom bi wax taala aji kawe ji ne wa maa arsalnaaka yónni wuñu la illaa kaa kaafatan nga matale ndaj daj képp lin naa si ñeel nit ñi bashiran ngay aji waare ngay aji ngay aji bégale wa nadiran waaye ngay aji xuppe ngay bégale waaye ngay xuppe walakin na waaye nag aksara naas li ëpp ci nit ñi laa ya'lamuna xamuñu maanaam xamuñu ne yow pour nit ñépp nga sourate Saba aaya 28 fa hadhihi aaya bi la aaya mu ne musarrahatun dafa fësal leeral naññ bi annahu nekk moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam mursalun dañ ko yónni li kaafati naas ñeen mboolem nit ñi ndax képp bi naa ci lu amul benn settee settee mooy exception amul benn exception sawa'un moo xam taqaddamu jiitu nañu ala zuhuri yi ci feeñam albashar yi bay ko doomu aadama bayeeku ko nit am wala boog ta'axxaru dañoo yéexi maanaam dañoo ñëw ginnaawam ñi ñëw avant moom walla ñi ñëw ginnaawam ñëpp waqat te dëgg-dëgg azzarallahu allah yàlla jox na ngànt annaas nit ñi fii aaxiril aaya ci mujjanteelu aaya jox na leen ngànt fii annahu ne nakat li wér boor mooy ak aksaruhum lu ëpp ci ñoom laa ya'lamuna xamuñu xaqiqata dëgg dëgg zalika boobu la dëgg maanaam yàlla yàlla ci yërmandeem euh, ndeysaan nee na ndeysaan nit ñi xamuñu ndeysaan maanaam këni euh, yent bi sallallahu alayhi wasallam ki nga xamante ne naka jëkk ko tàmbalee ba fi mu jeexee moom la ñu ci mbindeef yëpp moom mooy euh, yërmandeeg yàlla gi nga xamante ne moo matale mbooleen mbindeef yi voilà moom mooy ki nga xamante ne euh, bu dul woon moom borom subhaanahu wa ta'aala du bind dara waaye tamit moom dañ ka maanaam moom mooy kii kii kii daw secret bi di daw ci mboolem yenent yi alayhi salaatu wassalaam ba tax ñu mën a taxawee seen mission yonent googu sallallahu alayhi wa sallam xawlu wax ji ñaareelu preuve bi ci loolu mooy wax borom bi boroom bi wax bi wax moom taalaa ji kawe ji suratul anbiya aaya 107 wa maa arsalnaaka yónni wuñu la illaa ndere rahmatan nga nekk jëmmi yërmande lil na ñeen boona minde fi sa dama la yónni pour benn objectif mooy yow ci sa bopp nga nekk jëmmi yërmande ñeen boona minde fi huna fii de sarraxa leeral na nañ biir wax na ci lu biir rabbul izzati boroomu nooteelu nguur gi buur yàlla neen bi annahu ne moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mursalun dañ ko yónni rahmatan mu nekk yërmande lil alamina ñeel moo ram bindeef ay maanaam li muy tekki annahu mooy ne moom yenent bi sallallahu alayhi wa dañ ko yónni lil alamina ñeel mboolem mbindeef yi mun su la ko dalee ca bad il xalqi tàmbaleeg mbindeef gi mbind gi ilaa axiri ba ci mujjantal gi waxu naa fii nag latifatun am na sew-sew waxiya te mooy lan annahu naka moom yenent bi mu annahu mooy ne li boor mooy kullama lépp loo xamante ne saxat wér na lillaahi ñeel yàlla taalaa aji kawe ji rububiyyatuhu ak boroomam maanaam ne loola yàlla mooy boroomam fii qawlihi ci wax jam wax ne moom bi taalaa kawe ji rabbul aalamiin mooy borom mbindeef yi mooy borom mbindeef yépp lépp loo xamante ne sax na ne moom borom bi moom mooy boromam rek comme mooy borom mbindeef yépp sabatat day daal di sax lin nabi ñeel yenente bi sallallahu alayhi wasallam rahmatahu ne moom mooy yërmandeem fii qawlihi ci wax gi mu wax taala aji kawe ji ne rahmatan yërmande tamit jëm yërmande lil alamin njër moo leen def kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekkulu fi kii bàyyi kii ñépp la fi nekkal mbindeef yëpp la ko dalee ca tàmbali mbindeef yi ba ca jeexital ko te sax yamul ci nit ñi rek képp ku borom bi moom lépp lu borom bi moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yërmande la ci loola. min insin moo xam muy nit wa jinnin wala jinne wa jamaadin wala boog euh, euh, jamaat mooy lu amul ruux mooy mooy chose dina nooy chose mooy amul ruux mooy mbir yi rek wa xayawaanin mooy ndunditi mooy mooy animaux yi wa nabaatin ak gàncax gi ñoom ñëpp yenn saa sam yërmande la ci ñooñu au moment mooy yàlla mooy rabbul alamin mooy borom mbindeef yëpp maanaam mooy borom ñooña yenn saa salaam mooy rahmatul alamin mooy yërmande ci ñooñu min bad il xalqi la ko dalee ca tàmbalik mbindeef ca linti aha yi ba ca fa muy jeexe kooku ñaareelu preuve la troisième preuve bi wane ne ñëpp xeetu yent bi lañ bokk sallallahu alayhi wasallam te loolu dafa bokk ci liy matal pas-pas xawluwu mooy wax bi mu wax ne moom taalaa ji kawe ji wa kadhalika naka noonu naa ja'alnaakum def nañ leen ummatan ngeen nekk xeet woo xam ne wasatan da ngeen a diggu doomu li takunu bu ko defee ngeen nekk shuhadaa seede yi ala naasi ci mboolem nit nit ñi waaye wa na mu nekk nag ar rasul yenent bi moom sallallahu alayhi wasallam aleykum ci yéen shahidan di koy seede ci yéen muy suratul baqara aya 143 mu ne wunaa aaya bi xam nga yàlla dani yàlla daf leen a def ngeen nekk xeet bi diggu doomu peuple médiane intermédiaire lu tax mu ne pour pour ko su ko defee yéen ngeen mën a nekk ñiy seede mindi nit ñépp waaye yenn ci saa saam nag wëlbatiku nekk di ki leen di seede yéen. huna fii da jaala def na allah bur yàlla taala aji kaw ji ummatal islam xeetu l'islam shahidatun di kiy seede ala kullil umami ci mboolem yeneen xeet yëpp. wa sayyiduna suñu sang moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam shahidan di kiy seede alayhim ci ñoom. maanaam baatu shahid mooy kiy seede seede mooy kiy témoin témoin témoin mënoo koo def ci loo xamante ne lan ah voilà beneen bi ci des mooy xawlu beneen quatrième preuve bi ci loolu xawluhu mooy wax bi mu wax moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma min nabiyyin amul benn yenent yawma izin bis booba mooy yawmal qiyaamati aadama mooy maam Adama alayhi salaam fa man siwaahu ak kurul moom illaa lu dul taxta liwaa yi day nekk sama ronu raaya mooy drapeau sama ronu drapeau sama ronu bannière ci lay ne loolu beneen preuve la buy wane ne kon ñëpp ci xeetam lañ bokk parce que su dul loolu maanaam nañuy bokkee ci xeet yi nag mooy wuute loolu tamit il ñu comprendre que am na différence am na ay étapes am na ay niveau ni ñuy bokkee ci xeetu yent bi sallallahu alayhi mais de manière générale ñii ñépp ci xeetam nañ bokk xadis euh, boobu euh, mi ngi wax ci bas de bi note bi mu ne axrajahu solo na ko at-Tirmidhi wal imam rahimahullah wa saxaawa te wéral na ko wa ibn Jarir solal na ko moom tamit wa ibn Mardawayh moom it rahimahullah an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala wa ibn mardawi tamit ibn na ko an anas jërëk sayyidina anas radiyallahu ta'ala wa bi lafz ñëwee na ci beneen kàddu bu naan wala du aadama doomu aadama yi kulluhum ñoom ñëpp taxta liwaa yi ci sama ronuk raaya la ñuy nekk mooy drapeau bi yawmal qiyaamati bi suf taxawaay bi rawaaw solo na ko ibn asakir moom an hudayfa radiyallahu ta'ala an wa hasanahu te solo maanaam wéral na ko as-suyuti rahimahullah wa bi lafz ñëw na ci kàddu ma min ahadin amul kenn illaa lu dul wowoote moom ne taxta li waaye dana nekk sama ronuk raaya sama ronuk drapeau illaa yow illaa yawmal qiyaamati bisub taxawaay bi yantaziru muy xaar al faraj faj ak fajuk aado maanaam faj faj faj faj faraj voilà mooy fajuk aado rawaaw solo na ko ak tabaraani tabaraan wal xaakim xaakim saxaawatu wér na ko anu baaratam na saamit radiyallahu ta'ala anhu wa bi lafzin Euh, ñëwee na ci kàddu ci kàddu aadamu moom aadama alayhi salaam fa man duunahu ak ñeneen ñu dul maanaam fa man duunahu ak ñi maanaam ñi ci des ñu wuuteek moom yépp taxtaliwaay sama ron ronuk raaya la ñu nekk rawaaw solo na ko noonu ahmad ahmad ma wa bayhaqi bayhaqi wa abu ya'la ah wa mi ñoom ñëpp an na abbas radiyallahu ta'ala anhuma kon loolu beneen preuve la buy wane ne kan ne ñëpp ci xeetam lañ bokk wa juróomeelu preuve bi mooy ne ruwee solo nañ abi zar radiyallahu ta'ala mooy abu zar al-Ghifari radiyallahu ndax nee ne nee na wax na sallallahu salla nee na salla julli na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam laylatan ak guddi fa qara amu jàng a bi aayatin ci benn aaya xatta mbéta asbaha mu xëy day ruku' bi ci ci aaya boobu lay lay lay ciy ruku' wa yasjud lay sujjóote biha ci moom. aaya bi mooy lan ba ni mu xëyee loolu rek la doon jàng maanaam buy naafi la saa yu jàng taree rek su war taree jotee rek aaya boobu rek la doon tare mooy in tu'adhibhum soo leen mbugalee day yàlla li waxu say Sayyidina Isa la as-salam in tu'adh mais moom daf koo jël waxal ko boppam. in tu'adhibhum soo leen mbugalee fa innahum ne ah li wér mooy ñoom ibaaduka say jaam lañ wa in taghfir su fekkee jéggal nga lahum ñeel leen fa innaka yow de ante yow al-aziz yaay noot sa nguur al-hakim yaay ki xereñ yaate muy sooratul maa'ida aaya fukk ak juróom ak ak ak euh, fukk ak maanaam mooy 118 muy jàng aaya boobu rek yàlla daal soo leen sa jaam lañ soo leen jéggalee ah yow de yaay ki noot sa nguur te yow yaay ki xereñee àtte hmm? fa lamma asbaxa ba nga xamante ne xëy na fa lamma ba nga xam ne asbaxa xëy na nag qultu ma ne ko yaa rasulallah yow ndawal yàlla de sallallahu alayhi wasallam ma zilta dañoo taqra'u di jàng hadhihi al-aya bi la asbaxta ba keroog ngay xëy bi biha moom ngay rukuwaayee wa tasjudu moom ngay sujjóote biha ci moom qaala mu ne ko inni man naka man de sa'altu damaa ñaan rabbi sa borom azza wa jalla màgg na tedd na ash-shafa'ata ramm li ummati ñeel sama xeet fa a'taniha mu daal di ma koy jox ñaan naa ko nee naa ko daal man dama bëgg nga rammul ma sama xeet bi mu daal ma koy jox xadis euh, boobu ci note de bas de page axrajo na ko ibnu abi shayba wa ahmad ak imam ahmad wa nasaa'i wa nasaa'i wa ibn mardawayh moom wal man abi dharr al-ghaffari radiyallahu ta'ala anhu léegi mu ne huna fii daa dafa ñaan al Mustafa ki delleku yàlla gi sallallahu alayhi wasallam mu yent bi sallallahu alayhi bi hadhihi al aaya ci bi nga xam ne ihtajja moom la layee woon bi haa ci moom sayyiduna Isa suñu sang ba yent yàlla Isa alayhi salaam lin nasara ñeel nasaraan yi moom la leen layale woon summa topp àllaqa alayha mu daal di ak ci kaw mbir mi Euh, al Mustafa belle fi ki yàlla belle sallallahu alayhi wa sallam mooy tànneefam bu kawe bi di bi annahu nekkat moom kaana nekkoon na yad'u di ñaan li ummati yi ñeel xeetam maanaam nga gis ne li yent yàlla Isa salam doon ñaane yent bi sallallahu alayhi wa jëfandikoo di ko ñaanale xeetam maanaam nga gis ne kon eh, da leen maanaam da leen ci dugalaal daa dugalaale ñépp ci aaya bi moo tax am na aaya bu wax ci sootul anbiya aaya 92 mu ne inna li wér boobu mooy haadihi bii ummatukum seen seen xeet la xeet xeet bi fekk dafa tudd yeneen yi wax ñeneen ñëpp bi mu paree maanaam a sootul anbiya boo xoolee yeneen yi la ciy tudd di wax seen jaar jaar di wax seen i mbir et cetera waaye ba muy daaneel fii ci aaya 92 bi dafa ne inna haadihi ummatukum ummatun waaxid ummatun inna haadihi ummatukum ummatan waaxida inna li wér boobu mooy haadihi ummatukum seen xeet bi ummatan aw xeet la waahidatan di benn kese waa anaata man rabbukum maa seen borom fa'buduni kon jaamu leen maanaam nga gis ne yeneen yi alayhi salaam seen xeet bi ñëwee ba fii borom benn xeet la maay seen jaamu leen ma comme que mbir mi noonu la demee nag kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit ah mooy yërmande ci ñoom ñëpp mooy mooy seen seen kon xam naa insha voilà foofu lay waxee nag après dina wax ci zawq bi zawq bi moo tax mu ne euh, li ñu doon wax boobu ba léegi ci ci ci ci jotaay bi di ñëw insha allah danañ ko kii ndax foofu moom mooy fi muy waxee naan fa umumu rahmati mas'alatun zawqiyatun wa laysa ilmiyatun wa laysa ilmiyatan wa huna madaq voilà euh, madaqaani maanaam que ni euh, mas'ala bi mas'ala la du mas'ala xam-xam maanaam xam-xamu kese nii rek déedéet waaye mas'ala la boo xamante ne dafa maanaam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 benn laaj. waaw. bii naan yan ngay xadis sens bi ñu naan euh, am nay histoire yu ñu doon nekk ni kii ñu àtte ko mu war a dem safara. waaw après am lu tax mu dem àjjana. wala ñu nekk ni mm-hmm. loolu muy dégg mooy est-ce que day am day am yombal xiyam yoo xam ne day am avant yombal xiyam wala bopp euh, loolu dafa nekk lu spécial loo xam ne daal ñenn jàmm yooyu ñoo koy waaw waaw loolu moom xam nga du du généralité du généralité mais boo xoolee ñooñu. seen particularité boo leen seetloo moom mooy le fait que ñu am digg-digg gu gu am solo ci yërmandeeg yàlla ne mu yaatoo ñoom loolu mooy seen particularité mooy yàlla dalee na xamal ci yërmandeem maanaam ni mu yaatoo ba nga xamante ne noonu lañ ci mën a ajo ajuwin woow loolu tam bokk na ci njariñal moom lañ doon wax ne bokk na ci njariñal chapitre bi ni ci nit ñi xam ne maanaam yërmandeeg yàlla yaatu na yaatu boo xam ne maanaam euh, mais comme masala zawqi la xëy na da nga fee ci njàlbeen voilà mais nan na wax naan masala zawqiya la boo xamante ne ko euh, du concerne ñëpp du concerne ñëpp mais comme exemple bi ñu joxe woon mooy comme kafe gi dañ naan saf na suukar ñu ne la attaaya ji ñu ne la saf na suukar ñu ne meew mi ñu ne saf na suukar et cetera mais yooyu yëpp ba tey taxul yow nga xam dëgg-dëgg lan mooy suukar ndax lenn lu ne ci ñoom boo koy naan dafa day indaale cafkay boppam maanaam attaaya ji day indaale cafkay boppam donte saf na suukar café gi day indaale caf kay boppam donte saf na suukar meew mi day indaale caf boppam donte saf na suukar et ça dépend ci dose bi ñu di suukare lem gi day indaale caf boppam donte saf na suukar et cetera waaye yow liñ la bëgg a xamal rek mooy suukar liñ la bëgg a xamal mooy suukar mais kenn ku ci nekk bu bu bu bu xam nga fi mu toll ñu ñi ñëpp kenn ku ci nekk bu ñu la joxee benn kaas te la ca nekk bokkul waaye lenn lu ci nekk def nañ ci suukar. soo ko mosee di nga am aperçu bu ñu nee leen li muy saf mooy suukar di nga am aperçu ci suukar mais ba tey xamul suukar feek jëloo jëmmi suukar na màcc ko maanaam noonu la euh, ak tamit doole ba muy am nit ñi dem dañ koy wuute. maanaam loolu moom moo tax masala bi comme que zawqiya yàlla nit ñi nañ koy xame ak nañ koy yëgee du benn ah euh, ah nit ñi niñ koy niñ koy yëgee ak cafka giñ ci giñ giñ koy mose ak nañ koy xamee ni ñu comprendre mbir mi day wuute ak ni nga xamante ne noonu lañ koy jàppee mais borom subhaanahu wa ta'ala dafa am ci mbindeefam yi ñoo xamante ne dalee na mosal mbir mi ñu ñu xam ko maanaam genre yi bu dafa bokk ci xam-xamu nitu yàlla yi nga xamante ne ñoom ñoo koy ñoom dañ koy dañ koy dañ koy mos ko yëg di ko comprendre noonu la amee tamit comme exemple bi ñu joxe woon ci njàlbéen gi ñi nga xamante ne côté ragal bi rek la ñu ne bañ joxe exemple ki Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu tase woon ak Makka nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala da koo wan yëfi mbindeef yëpp wan ko nit ñëpp seeni mbir li ko dalee seenu tàmbali ba keroog ñuy génn àdduna bi ndax dañuy dem sax àjjana wala safara dogal gi yàlla dogal ci ñoom yëpp ba pare secret yenn ca gannaaw dogal yooyu yëpp yàlla wan ko ko waaye soo ko moom xamul dara ci ay mbiri boppam mu jàpp ne xëy na loolu kon mooy waral ak alkandeem lay wane ak yu mel noonu et que boo moytu dafa am fu ko yàlla nar a njuwee muy def attention ci mbir yi Cheikh Abdas da baax da moo ko delloo si moo delloo si waat maanaam yooyu yëpp day wane maanaam ne maanaam maanaam ne kat ñoom itam maanaam masala la boo xamante ne moo tax ñu ne masala zawqiya la boo xamante ne zawq nag léeg-léeg comme ni nga xamante ne noonu lañ koy waxee maanaam euh, am na ci suñu buñ ko bëggee comprendre dañ koy gis ci suñu ñun ñii suñu suñu dund am na ñoo xamante ne par exemple maanaam tey fi mu toll euh, nan la mer mel nan la muñ mettee nan la euh, kontaan mel ay mbégte fii mu toll nit lu mu la expliquer expliquer man man man manoo koo manoo man maanaam feek dund ko maanaam tey fi mu toll euh, nit luñ ko mën expliquer expliquer tey mënuñu koo wax ne ko euh, tey tey tey tey par exemple ku mosta am doom boo ko bëgg boo ko expliquer tamit dina jéem a comprendre mais munoo ko expliquer ba ne ko am doom nii la neexee mu man koo xam maanaam moom daal foog mu dund ko daal euh, niki noonu. tey ki nga xamante ne euh, ah, ah maanaam am doom itam métit gi mu métti maanaam ci jigéen maanaam euh, buy wasin wasin ni mu mel métit googu fi mu toll loo wax wax wax coow lay bari rek mais mënoo wax nit ne wasin daa metti wasin nii la mel ba mu xam dëgg-dëgg na mu méttee ba mu mën koo dund donc yooyu yëpp ay xeeti sentiment la yoo xam ne nit ki moom moo koy mën a yëgal boppam maanaam moo koy mën a dundal boppam te kenn ku ci nekk selon na nga koy dundee après conséquences yam yi am ci yow noonu lay wuutee am na ñoo xamante ne maa ngi gis keroog rek ci télé bi ñoo xamante ne ci xaw ma c'est euh, toute une histoire la tudd xaw ma émission boobu maa ngi gis ci télé ñoo xamante ne nee na ñoom abadan ñu amati doom maanaam te pourtant euh, euh, maanaam am na benn doom mais bëggatu ñoo am beneen doom c'est fini maanaam xam nga loolu sentiment boobu mënoo koo wax ah, contrairement ak ki nga xam ne moom day bëgg am doom rek maanaam bu bu paree rek te maanaam ni ñu wuutee ci zawq bi maanaam ni ñu mose mbir ni moo wuutee ni ñu xamee xaqaa'iq yi réalité yi ñoo wuutee fii tamit noonu la demee dafa am ñoo xamante ne côté bi ni mu nekkee nii ñuy gis yëruma yërmandeeg yàlla ci lu ne moo wuutee ni nga xam ne ñeneen ñi nga xam ne dañuy gis risque bi ne yàlla tamit ni mënee dumawaate tamit ni mu garaawee maanaam ni mu ñooñu côté day am ñoo xam ne côté boobu tamit lañuy mos mais euh, aborder mbir mi ci côté bii mooy côté yërmande bi moo ëpp njariñ moo ëpp utilité moo gën a sedd te moo gën a dëppook rafet jot ci borom bi subhaanahu wa ta'ala que beneen côté bi sinon li nga xam ne mooy li jaadu mooy am ñaari côté yépp waaye côté bii nii li tax ñu koy wax moom lañ gisoon nañ ko ci wax nañ ko ci njàlbéen mooy ne dafa ràññeeku ci ñu koy maanaam nit ki comprendre comme que dañoo jóge ci affaire itlaaq taqyid maanaam itlaaq bi doomu aadama tamit ni xéewal yi ko borom bi dafa subhaanahu wa ta'aala et cetera maanaam moom mu mën a xam ne moom ci jëmmi boppam en tant que nit ni mu in nekkee incarnation yërmandeeg yàlla borom bi subhaanahu wa ta'aala daf ko ubbil ci anam goo xam ne dafa jéggi dayoo de telle sorte que moom war naa mën a yaakaar ne fépp fu nitu yàlla yegg moom man na faa yegg wala boog mu weesu ko parce que yërmandeeg yàlla dong ci la aju te yërmandeeg yàlla googu ajuwul ci sa jëf yow voilà donc loolu maanaam mu mën a comprendre loolu amul naan lan laa defal yàlla ah loolu loolu loolu awaam yoo koy wax maanaam ñi xamul ñooy naan ndeysaan man lan laa defal yàlla ba defal yàlla defal ma lii man de deful non kenn defalul yàlla dara loolu moom daa war a leer xatta sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam li muy nekk nekk sangu mbindeef yi defalul yàlla lu tax mu fal ko yàlla moo ko soob ci cosaan fal ko bu yàlla bëggoon keneen lay fal voilà mbir mi ci coobare yàlla dong la aju mbir mi nag segam mbir mi noonu la deme ku ne xaj na ci mbir mi se segam yërmandeeg yàlla googu amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yam te ñépp xaj nañ ci ah sawaay ku nekk dégg maam xaj na ci kon ku nekk war naa mën jàpp ne moom mi ngi ci biir bu ko kenn gëmloo ne ci génn mi ngi ci biir ah te exemple yooyu tamit day wane ne maanaam nit ki lu mu yaakaar lu mu xalaat ne maanaam exemple jox bokk na ci exemple yu ñu joxoon ku naan par exemple man mu bon mi li ma def yépp nangam nangam man kay c'est fini nangam et déedéet affaire bi ajuwul ci loolu affaire bi ajuwul ci loolu defal lu la neex tooñal ku la neex melal lu la neex bis bu yàlla bëggee nga changer daf lay changer bis bu la yàlla bëggee jël la ràng la ay melom moom dindi say melo yu ñaaw indi la yóbbu teg la ci xadaraam bi daf koy def ci lu gën a gaaw xef ak xip yi moo tax euh, léeg-léeg dama koy faral di wax euh, souvent maanaam booy baal yooyu quoi euh, ne leen euh, wala surtout xale yu jigéen ñi wala gis nga xaw a nekk nag ci affaire àdduna voilà nekk ci bu baax sax voilà nga xam duñ gis lu dul loolu mais tout le temps loolu laa leen wax def leen lu leen neex mel leen lu leen jaar leen fu leen neex doxalee leen lu leen neex mais mais benn mbir rek day ko def mooy quand même del julli ko au moins bu allaaxira boo demee nga ne yàlla ah man de ah am na indi naa lii de maanaam jullee ngi au moins del def loolu ëllëgee nga mën a wax yàlla ah man de ah vraiment c'est vrai que doyoon naa waar mais doon naa julli quand même maanaam nga mën a am loo yaakaare mm. maanaam sag yaakaar ba maanaam nga bañ a nekk koo xam ne amoo benn yaakaar xam nga tey boo demee juge euh, tribunal ñu war a laa juger pièces yëpp amul maanaam amul fenn fu avocat bi mën a dëgg tànkam pour mën a plaider jaaree foofu mais doo yaakaar ah. waaw amul benn waaw amul circonstance atténuante amul benn argument boo xam ne amul benn amul dara maanaam yow yow daal yaa ngi nii amul lenn lu ñu lu ñu mën a xool pour sax ñu wàññi peine bi réduction de peine amul dara. amul amul lueur d'espoir ci daal mais yow kooku bu demee ci jugement bi moom ci jëmmi boppam xelam moo naan ko saa bon affaire bi y a pas d'espoir te yàlla loolu loolu nag moo garaaw ci yàlla maanaam nga dem ba ne amu amu amuma yaakaar bis boo àggee foofu rek moo yàqu ma waroo wax loolu loo doy wax léegi nag ñun suñu buntu bii li ñuy jariñ mooy ñu bañ a àgg jamais ak lu ñu mënti mel lu ñu doy waar doy waar ñu bañ a yegg jamais ci naan amuñu yaakaar au moment où danañ xam ne yërmandeeg yàlla dafa weesu ñun dégg-dégg maanaam dafa yaatu ci anam goo xamante ne ñun mënuñoo maanaam dem ba naan awma yaakaar loolu amul existé wul ci kanamu yërmandeeg yàlla loolu existé wul que dem ba di jàpp loolu li muy tekki. li muy tekki mooy dangaa jàpp ne yër yow say say mbon mbon moo gën a ma yërmandeeg yàlla maanaam yàlla amul maanaam yërmandeem ak njéggalam yaatuwul yaatuwaay boo xam ne say mbon mbon man nañ cee xaj yow loolu nga loolu noonu nga ko déggee noonu nga ko jàppe mais loolu pour mu mën a nekk aussi da ngay def luy tax nga am mën a am lueur d'espoir boobu di mën a yaakaar parce que sinon ke mooy exemple bi mën a jox ki dem tribunal taxaw mais mu leer ko ni côté yëpp amul dara lu avocat bi a taxaw man ci ki mën a mën a plaider saa moom ci jëmmi boppam moom mooy wax boppam naan affaire yi c'est cuit moom ci boppam c'est moom ci boppam moo koy wax boppam maanaam loolu nag loolu <laughs> moo tax mu loolu lay risqué moo tax euh, xale yu jigéen ñi ma naan leen au moins julli leen oh, parce que. bu ñu au moins bu ñu demee fële maanaam du ñu wax ni si c'est totalement cuit maanaam dinañ ne euh, dinañ ne euh, man au moins daan naa julli maanaam voilà ah, dañ am luñ présenté ko voilà maanaam bilan bi même bu kiiwul et que du ñu yegg niveau bi ñuy waxee naan c'est cuit de toute façon c'est bon. xam nga waaw ngay commencer di di waaw et puis ngay ngay commencer voilà exactement booy julli voilà ngay commencer jaar ci yoon bu baax exactement mais mais daal c'est c'est pour dire que nii rek ñii nga xam ne moom lañ doon wax ñu benn groupe rek lañ parce que am na beneen côté bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nettali na beneen côté bi waa ji nga xamante ne dafa dafa ne bu ma deewee nañu nañ ma lakk euh, ba ma ba ma mokk rumbu ma am incinéré ma mais ñu jël sama poudre sama sama sa kii waaw mooy mooy mooy mooy doomu taal ñu sànni ko ci géej gi tasaare ko bi mu ne newee yàlla laaj ko lool ci yoonu mu ne dama laa ragal damaa bañ dama maanaam buggal dama xam ne man li ma def ci lu bon yëpp boo ma jàppee danga boo ma jàppee léegi nag loolu loolu la tiitaange googu moo ma dal yàlla jéggal ko ci loolu parce que kooku am na lu mu présenté yàlla mooy tiit gi mu ko tiit ragal gi mu ko ragal mais amal loo présenté boo xoolee ñii ni liñ présenté mooy ñii xadiis yi boroom ñi mu doon wax léegi ñi ñu li ñu présenté mooy yaakaar gu kawe gi ñu am ci yàlla ci yërmandeem yaakaar googu nag moom lañ doon wax ne boo ko amee ci nit sax nit ki dina la vraiment dina la rusa bàyyi kii noonu waxuma laa yàlla tey fi mu toll ah mooy exemple ki ñu doon ñëw waa ji ñëw eh, eh, <laughs> eh, ndeysaan sàmba moom xam nañ ko ku nekk xam nag mbaaxam ah nangam moom kay dégg naa ko tabe la ak kii man de bu ma jëlee sama tànk ndox ba yegg si fii du pour neen nga xam nga ni kër sàmba gii ma dugg xamoon naa ni ah, xam naa ni daal ah man de bala ma fee jóge sama yaakaar du tas ah, Samba ndax Samba du taskatu yaakaar ndax Samba nangam loolu. nga di ko mais yaramu sàmba dana daw pour mu du fi nekk naan la génnal sama kër non quand même dina dina ne non yaakaar dafa fort <laughs> voilà ah alhamdulilah mais daal pour wax la ne ñooñu zawq boobu ñu am yàlla boobu la leen xéewale euh, loolu moo leen yóbbee ñu mën a am loolu d'ailleurs mooy bitu ñu mën a ñooñu ci chapitre bi ñu man ko kii déjà premièrement mooy nga xam ne ci wàllu yàlla mën ngaa am lu ne parce que ci yërmande yàlla dong la aju te yërmande yàlla mu ne fu koo nat beneen bi ci des nag mooy ne doo am désespoir jamais ci mbiru yàlla ak ci ci lépp rek voilà alhamdulilah wallahu taala est-ce que am na droit di naan man lan jullit hmm. déedéet jullit amul droit wax loolu abadan parce que euh, parce que loolu li muy tekki mooy euh, dafa gërëm nekk ci leneen lu bokkut yoonu yoonu naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak njàngaleem loolu moom loolu moom euh, loolu moom ku ko wax euh, ñun man man maanaam à à moins que nga nga nga nga ñu am beneen xari xarina waaye loolu moom ku ko wax moom. en fait di wax ci mooy bi euh, bi ñu rendee prêtre boobu mardi. waaw ñoo xam ne pour faire wane ne dañoo solidaire dañu ñu naan carrément nous tous nous sommes des catholiques. ah safurlah safurlah safurlah safurlah subhanallah non mais c'est que loolu en dehors de en en en dehors en dehors de de de de problème boobu sax. c'est que dafa am beneen problème ñaata ci même moment bi ci même jour bi waxuma la ki euh, ñaata jullit la ñu rey mais ñaata imam lañu ñu rey ci ay ñoom ci ci yoo xamante ne tamit dañuy fekk ñu nekk ci jàkk ñu dóor ay bomb foofu wala ñu ñu ñu ñu def fa attentat wala yu mel noonu ay nit ñi am na ci ñi ngay gis ci télé bi tout le temps ñu naan la euh, Irak Syrie Turquie feneen ak feneen mais jumaa yooyu ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy bombarder wala ñuy def eh, eh, attentat mais ay ay imam dañ fay dee ah est-ce que dafa tax yow nga taxaw sympathiser am empathie am compassion ci ñooñu bu fekkente ne defuloo loolu nga def lële loolu moom mooy da ngaa tànn lu bokkut maanaam maanaam mooy na yow da ngaa wàcc sa ànd complètement loolu rek lay tekk mooy amuloo benn compassion maanaam ci seen mbokku jullit ñi di dee le fait que ñu sori loolu du tekkiwul dara. loolu tekkiwul dara maanaam même compassion boobu nga wane moom nga waroon a wane ci ci ci ñee tamit te jullit du nekk jullit dëgg dëgg lu dul li muy yëg ci xolam ci moo ci boppam loolu lay yëg ci yeneen jullit ñëpp fekk melul noonu ak njullitam wéragu jullit jullit dafa jullit dafa dafa dafa dafa ri dafa Euh, nekk jullit dafa laaj dafa am rigueur bu mu laaj du du lu simple ah. maanaam ngëm dëgg dëgg dëgg gu mat dafa am lu mu laaj parce parce que dafa laaj nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ñoom ni ñu mel ci seenu yërmande seen ñeewante seen jàppante masalul mu'minina fii tarahumihim wa tawaadudihim wa ta'atufihim ka masalil jasadi idha ishtaka minhu 'udwun tadaa'a lahu sa'ir jasadi bi sahri wal hama jullit nii boo leen xoolee ni ñu mel way gëm ñi seen yërëmante seen bëggante seen jàppante ak ñeewante gi ñuy am ci seen moroom yi dañoo mel ni benn jëmm bu ci benn partie ci jëmm ji méttee yaram bi ci des yépp day metti day day day tàng day ànd ak tàngoor bu méttiwul dana ànd ak tàngoor ànd ak weer ak cekk mooy mooy ve maanaam euh, insomnie mais il faut que ñun balaa ñuy nekk jullit il faut que ñu yëg ne suñu yaram bi maanaam benn lépp benn maanaam euh, euh, euh, ñun ñëpp benn benn yaram kese lañ benn yaram lañ duñu ñaar duñu ñett duñu ñeent képp koo xamante ne amul yëg-yëg boobu amul na xoolaat boppam na tuumaal boppam na xam ne dese na ko lu bare bare bare bare ne serait-ce que pour mu nekk ci point de départ bi parce que point de départ bi mooy d'abord nga nekk jullit bu normal euh, te su fekkente ne euh, waxuñu ne bu kenn ne euh, rey nañ prêtre bi comme kat bu mu ci yëg dara déedéet waxuñu loolu mais dañ ne yëg-yëg gi ngay am ci loolu naqar gam lay naqari ak na nga cay compatiré ak effort yi ngay def ngir wanee ni naqari na la effort yi ngay fournir ngir wanee ni naqari na la defal lu tollu noonu au minimum wala lu ko ëpp foofu bu fekkente ne beneen jullit lañu ñu rey su fekkente ne yow defuloo loolu mooy am naa fekk nga kuy wutum naa fekk bu mu la weesu parce que li muy tekki moom mooy sa ngëm ak sa dëggu ak sa jàpp gi nga xamante ne moom nga jàpp diine ji mooy des na lu bari mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala mbokkoo gi mu tëral ci biir diggante jullit ñi mbokkoo googu yow bale nga ko bu yàgg te <laughs> naqaral benn jullit mu gën a woyof fa borom bi subhaanahu wa waxuma la euh, dóor ko rey ko wala yeneen naqaral moo gën a woyof ci borom bi subhaanahu wa taala que nga tas àdduna bi nga nga nga nga toxal àdduna bi àdduna bi tukki su dee mbir mi noonu la deme ñun lan moo tax du ñu am benn compassion daal du ñu am benn sentiment de de de de d'empathie de kii bu fekkee jullit ñi la. yow ñun parfois euh, euh, euh, imaginer yaakaar naa Orlando la tudd mooy fi kii yoon Amérique fële benn góor jigéen moo dugg ci benn bërëbu góor jigéen tamit. fa la daan ne daf la fa la daan fréquenter. te foofu góor jigéen ñaa fa daan ne kooku góor jigéen la moo fa dugg rey ay mbokki jóor jigéen fii ak Orlando sept mille kilomètres la Turquie ci diggante daaw ak ren wala boog bi problème bi commencé ak léegi lu lu mu néew néew junni nit dee nañ ci ci ay xeeti attentat yu mel noonu wala yu ko yu ah, attentat yu baax yu yu mag fii ak Turquie boobu deux mille sept cent kilomètres la su fekkente ne yow jege waa jegowaay bi ngay xool sëriñ bi fii nga waroon a gën a am empathie ba pare ñoom say mbokk jullit lañ waaye amoo ci benn yëg-yëg amoo ci benn sentiment en fait ni nga koy gisee ci télé bi rek moom nga koy gis rek mu daal di jeex mu mel ni dara xewul waxuma ne bu ñu am bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu am euh, empathie ci compassion ci ñeneen ñi waxuma lool de mais amal au minimum bu tollu noonu ca ñee su fekkente ne manoo ko nag au minimum nga yamale leen ci ci ni ngay manifester mbiri waaye dem ba ci wax wax joo xam ne kalimatul kufr la mooy kàddu kéefër maanaam wax ne man yéefër laa yaa subhaanallah yaa nañu yàlla sàmm loolu même ci fo sax dafa garaw même ci fo waxuma laa ci loo xamante ne ay waxu dëgg la te attention defuloo ko lu dul ngir màggal ñoo xamante ne ay yéefër lañ ngir wàcc sa kanam keroog ñu ngi koy euh, wax ci xadiisu ci ci ci kuuru yaakaar naa riwax wala duratul xarita bi la mooy xadiis bi yent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax na man tawaada'a li ghaniyin li ajli ghinaahu faqad dhahaba thulutha diinu képp koo xam ne danga toroxlu danga wàcce sa bopp ci kanamu boroom am am ku woomal ngir jëmmi ne dafa woomal parce que en fait lool la li li différence bi nekk entre euh, la xew États-Unis ak li xew Turquie du distance bi du nombre de personnes yi dee du gravité problème bi di li tax ma gën a wane ne ñee vraiment mer naa ci alors que ñee sama yoon nekku ci te ñii ñoo ma gën a jege parce que ñoom ay jullit lañ ko man Ah, lan moo ko waral différence bi lu ko waral mooy ñii dañoo woomal loolu rek loolu mooy différence ak tamit euh, borom mi doole lañ kon maanaam war naa mën a wane wane ne man da seen seen seen seen àdduna laa bokk ñoom ñooy monde bi nga xam ne mooy monde civilisé man àdduna boobu laa bokk ngir seen jëmmi woomal ndax. du jikko ju rafet laa leen nawe waaye am am ñu am laa leen nawe yàlla ñu yàlla sàmm képp nag ku ko def yent bi ne sallallahu alayhi wasallam képp ku wàcce sa bopp ci kanamu ku woomal ngir ne dafa woomal sa ñaari xaaj ci ñetti xaaju diine yi dem nañ mooy deux tiers u diine yow la nga amoon ci deux ci diine deux lépp nee mes al imaam Abu Ali ad-Daqqaaq rahimahullah mu ne boo gisee yent bi sallallahu alayhi sa deux tiers u diine dem nañ mu ne parce que nit ki ñetti xaaj la maanaam xolam la ak làmbinam ak yeneen cër yi su fekkente ne li tax deux tiers u diine ji dem nag mooy ne la muy wax ci làmminam ak na muy doxalee ci cëram day wane na mi ngi màggal waa yi mi ngi toroxlu ci kanamam waaye su dee loolu muy wax ci làmminam ak di ko wane ci cëram nii su dee noonu la ko gëmee ci xolam mooy ne diineem yépp dem na lépp a dem desewut dara non yooyu loolu dafa ma tabaay xel te képp ku mënta wax gaa yi ne leen yéen ñii di sànni ay xeer bu ma fekkee benn waay kenn ki jël Euh, euh, euh, jël jël bant maanaam mbolde dóor ci bopp nit ki mu toj ma gis keneen ci mbéj ko bu mu munul wax kii dóor jël mbolde bi dóor ci bopp bi ne ko hé saa waay yow bàyyil après ma ni ki mbéj yow bàyyil su ma mënu la def loolu naan kii mbéj rek eh bàyyil mbéjaate bi waay waaye bàyyil mbéjaate bi waay waaye mbéje baaxul waay maanaam su ma munul loolu mooy naafiq képp ku munul wax tubaab yi ne leen hé xam ngeen gaa yi li tax ñu attaqué leen bu leen ñu fonto ba ngeen mu yàgg ngeen fee ne kenn kenn songu leen kenn waxu leen dara kenn musu leen def dara euh, Espagne a ngi ne yaa ngi dégg ba ñu retiré seen troupe bi ca lañ leen gëj a yaa ngi fàttali ko Zapatero mm-hmm. ca lañ leen gëj a laal Angleterre a ngi ne ba ñu soppee seen i mbir kenn am na ñoo xam ne moom kenn mosu leen a laal ñoom Norvège ñoom Suède xeetu gaa yooyu. yéen li tax ñu leen di nit ñi di xeex ak yéen te wax nañ leen ko du ne parce que da ngeen a civilisé parce que dangeen a bëgg liberté parce que da ngeen a démocrate du loolu parce que da ngeen di dem di yàq dëkk jàmbur aussi su fekkente ne loolu bawoo leen ko eh bien ñun mënatuñu ñun duñu mën a taxaw ci kanamu ñeneen ñi tamit naan leen parce que bu ñu leen luñ leen di expliquer nan lañ leen di convaincre ne leen bàyyi leen attentat yi ngeen di def bëgg nañ ko ah mais mënuñu ko. ban discours lañ leen naka lan la ñuy wax ne eh, gars yi saa waay bàyyi leen non bu ñu commencé wax sax dañ naan ne eh, saa yow toppal fële yow am naa fekk nga tu kon bu ñu bëggee nag mbir mi wax maanaam dama naan waa ji yow it eh yow it bàyyi tooñ ah, yow eh bu yi nga yii kat baaxul waay lii du ñu fi jullit waay ma wax ko kooku aussi eh bàyyi waay li ngay def waay lii du ñu jullit su ma defee loolu maanaam bu boobaa. danaa mën a danaa mën a am résultat waaye ma toog fii rek naan lii du yëfi jullit gars yi dañuy doy waar ñii ay do nangam lañ ni dañoo doy waar ñi rek te waxuma kee ne ko bàyyil tool loolu yëfi naa fekk la su fekkente ne nag dama koo ñemewut maanaam ñemewuma ko comme comme sama kaar ñemewu maa taxaw naan gars yi bàyyi leen di def bombardé yi ngeen di bombardé wu jàmbur yi ingérence bi dafa metti baaxul xam nga ñemewu ko comme que ñemewu ma ko tamit damaa war a noppi ci ñeneen ñi aussi loolu moom mooy maandute te loolu moom mooy mooy mooy mooy li juste su ma même maanaam même même doole bi may am ci ñi ci war a wax ak ñee moom laa war a am ci war a wax ak ñii su ko defee justice am ma xaw xam ne yàlla mi ngi sëpp sama sama xol bii di ko gis te mi ngi may sëpp di ma xool te xam na li may def bu fekkente ne su may wax dëggu moo tax may wax ne dama bëgg a wax dëgg kese dinaa wax ñoom ñaar ñëpp ne leen baa leen li ngeen di def mais munuma nag jël nag ki waa ji jël euh, mbolda bi dóor ko ci bopp nit ki mu xar ki ci des di mbéjaate ma ne bàyyil kii mbéj bi bay mbéj bi ba pare du ma wax kii dóor bopp bopp nit ki ak mbolda bi ma ne ko du ma ko wax dara loolu su ma ko defee loolu dëppuwul ak maandu te effort bu ma wone nag ngir métti lu mbéj ji war naa def effort minimum bu ko tu gu ko tuuti ngir mettitlu mbolde bi ñu dóor ci bopp waaji su fekkente ne nag ñemewu maa wax borom mbolde bi ne ko bul dóor ci bopp waaji quand naa bàyyi tamit ki nga xam ne moom day mbéy moom it bu ma ko ñemee wax bu bu ma bëggee maanaam ah pour sauver ko xanaa ma bàyyi mbéy mi eh, non non demal demal demal xanaa loolu <laughs> mais pour sauver ko voilà amoo doole mais bu dul loolu rek. vraiment war naa am ak maanu ah. li tax may insister ci kii bi mooy ne il faut que ñuy def attention il y a beaucoup de messages qui circulent euh, man bu sax bii laay wax mais ay je suis sérieux ay je suis catholique. Charles moom ay je suis laa cest à mu nit ñi mën nga métti lu lépp mais il faut am wala nga gis ñoo xam dañuy defe naan non est-ce que ñuy jullit lañ y a des musulmans qui posent ces questions là est-ce que ñuy jullit lañ. bon il a des choses daal en euh, lenn tamit am na moom nañu waxante dëgg. gaa yi di faral di def affaire yi. ñaare dafa am ñaari point yoo xamante ne dañ koo boole bu njëkk bi mooy euh, kenn xamel wu leen ci diine maanaam du ay nit ñoo xamante ne ay nit diine lañ problème bi moom moom lañ doon wax sànq sànq ci daara ji problème politique la rek problème bi yëpp du problème mu diine mais problème politique la gars yi dañuy dem di bombarder fee gars yi di fayu fii jeex na politique la rek du diine affaire diine amu ci rapport ñi nga xamante ne ñoom ñooy ra ñoom ñooy yor diine ñoom ñooy wax waxi diine euh, euh, maanaam souvent ñii di yëngatu ci diine ji kenn du leen gis ci wàll ci wàllu boobu te euh, dëgg la àtte nit nag ne du jullit loolu moom du suñuy mbir ñun te dafa jafe mais en tout cas li ñu mën a wax mooy kenn xameliwu leen ci yëfi diine loolu daal mën nañ ko wax parce que souvent ñoom da ngeen gis ne maanaam et dafa am benn mbir boo xam te ne lu mat a bàyyi xel la mooy ñoom Euh, même avec euh, euh, maanaam xam nga tey fi tool bu fekkente ne ñoom ñëpp boo leen xoolee dañuy gis ne dañu leen a tëjoon kaso ngir ne dañoo sàcc dañuy barakate dañoo dañuy jaay doro ah ñu nga gis leen ne ñu ngi dem baali ji ah, wala yu mel noonu koor gi ñëw na ñenn ñu wóoruñu ak yu mel noonu ñooñu ñun mënuñoo jël mbir mi naan affaire diine la et que ñoom mu donte mënuñu génne kenn ci l'islam parce que loolu du suñu cër mais tamit duñu nañ xam ne amul rapport diine ji kanam voilà loolu benn mbir la beneen bi ci des nag te point la bu mat a bàyyi xel mooy ne gars yi seenu dund du soppeeku torop bu fekkente ne dañoo dugg ci ci ci da dañoo nekk ak euh, gars yële maanaam euh, seenu dund du soppeeku torop ah euh, comme dañ daan raqueté Euh, euh, euh, bon xam nga booy la booy booy booy booy quoi maanaam eh, yàgg nañu def affaire te yàgg nañu toj dëkk bi quoi. voilà léegi bu ñu demee fële suñu suñu suñu suñu suñu suñu tojee benn banque bu dee fii la dañ koy tuddee ne dafa raquetté ñu jàpp ko tëj mais bu dee fële la dañ koy tuddee ranima maanaam. Euh, <laughs> dañu ne butin de la voilà bu fekkente ne dañoo rey nit bu dee euh, fii la dañ naan meurtre la bu dee fële la dañ naan euh, dañu nekk di jihad rey nañ nit mais dañuy dañuy nekk di jihad quoi ils ont tué les kuffar le le le muqtad comme ni ko waa ji booy bi waxee woon <laughs> booy dañoo inconscient quoi waaw <laughs> da ngay gis bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu defee euh, viol par exemple bu ñu bu ñu violé bu dee fii la dañu leen tudde ne dañoo violé dañoo kii mais bu dee fële la dañuy tudde ne euh, sa sabiyu la ko maanaam mooy dañoo jàpp benn kenn ci temps kii de guerre bi voilà benn jigéen ci kii de guerre bi donc ça maanaam da gis ne seen dund bi ñu doon dund fee fii nii maanaam en tant que kayit benn waay bu xaw a doy waar maanaam moom la ñuy sauf que bi pas tour yi ñooy soppeeku et dañ koy jéem a légitimer wala donc man man dans tout ça euh, il faut que ñu def attention maanaam muy camp bi muy camp bële ñaari camp yépp il faut ñu def attention ci seen mbir voilà munuñu munuñu munuñu faral kenn maanaam parce que justice mooy maanute mooy nga ne mooy nga ne ah gars yi ay kii li mu def jaaduwul mais tamit kee bu fekkente ne dafa def lu jaaduwul nga ne jaaduwul sinon jamonoy fitna la ñu ne te jamonoy fitna loolu am na ku ma ko doon wax keroog nekkoon nañ def attention parce que fitna bu amee fitna su amee même ñi gën a rëy xel ñi gën a rëy xel sax dañuy am problème mu xàmmee dëgg. loolu tax borom subhaanahu wa ta'aala wax ji wax ne wal fitnatu ashaddu minal qatl fitna sax moo gën a garaw rey wala guerre xeex wax na dëgg parce que su fitna amee. Euh, xàmmee dëgg fan la dëgg féete mooy jafe xam nga lu tax parce que ku nekk ci euh, euh, parti yi antagoniste yi wala protagoniste yi plutôt dañuy am parti wu dëgg am ay parti faux yu bari après nag gaa yi di rajaxe parti wu ñi yor dëgg fii ñi yor caaxaan ñi yor dëgg ñi yor caaxaan gaa yi rajaxe gaa yi ah jaxasoo affaire bi nag mujj jaxasoo ba nga xam ne pour nga lijjanti ko day jafe. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon fitna jamono jamonoy fitna bu amee li gën ki ki taxaw ki ki ki ki ki taxaw moo gën kiy dox ki toog moo gën ki taxaw ku munul ku mën na yam këram rek toog te noppi loolu moo gën voilà loolu moo gën buñ la fekkee ci kër gi sax nga daw ci àll ba toog mais. bul nangoo dugg ci problème bi bul ci nangoo dugg bu la ci kenn dugal bu la ci kenn dugal voilà yow daal toogal rek jàpp sa njàmbur voilà segam loolu moom moo tax euh, léeg-léeg euh, xam nga booy yi parfois da gis euh, mooy ñi di def attentat xam nga ñun ñëpp d'accord nañ yaakaar naa ci ne seen doxalin baaxul euh, mais mais segam boroom xel yu rëy yi ci jamonoy fitna ñoom ñooy am problème am attitude bu baax ak compréhension bu baax lañ ngay xalaat ci ñoo xamante ne xamuñu ce qui veut dire que ni buñ leen waree euh, juger maanaam buñ leen waree rappeler à l'ordre il faut que ñu rappeler leen ko mais ci ay langage bu clair mais avec circonstance yu leer ba pare aussi ñu nangoo tëddee ndayu cheikh mooy njaaxanaay voilà maanaam bañ a ne maanaam bañ a jéng fi bañ parce que boo jéngee rek booy dañ dootuñu la déglooti ah yow tu es vendu oui yow sa bopp bi yëy nañ ko mokk mokk na donc yow ñoom doot na bon déjà problème bi bi ngeen njëkk am sax mooy xam xam leen gis leen mais en tout état de cause booy tenir un langage quand même nga tenir langage de vérité voilà un langage de justice et d'équité voilà voilà et bakkanu syrien bi wala irakien bi wala palestinien bi wala malien bi wala sénégalais bi wala tunisien bi gënul gënul woyof bakkanu français bi wala américain bi ñoom ay nit lañ rek comme li yent wax sax sam tatakaafa'u dimaa'uhum amwaaluhum wa dimaa'uhum wala boog aaraaduhum wa dimaa'uhum seen seen réputation ak seen deret ñoo yam maanaam sentiment boobu fokk ñu am ko bu ñu rayee benn nit euh, euh, euh, Amérique mook ñu ray benn nit bir fële Birmanie wala dëkk bu pauvre bi rek fu gën a ci àdduna bi déedéet am na feneen. ah aytu la non am na feneen. pa ah. non Népal. Népal Népal mooy pays bi gën a pauvre bu ñu reyee benn nit Népal ak ñu rey ko États-Unis ñoo dañoo war a xam ne ñoom ñëpp a yam ay bakkan lañ mais mënuñu ko gëm noo nit ñi ne bu ñu reyee Américain yow la bu ñu reyee am Népalais lu tax. mais dund dund la looloo tax ci charia tey bu benn waaye jële paaka pistole ni la dóoral sa way tiimale la yow beneen pistolet wala bazooka boo ko boo ko reyee bëri ci itam charia bu la jàppee dañ lay rey yow parce que sa yow même buñ la menacé sa bakkan gënul cher bakkanam moom moo tax bu bu amoo droit rey ko voilà